نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم القيامة اللهم يا ربي اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana innaka raufun rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahumma laa tunsini zikrak wala tuwallini gayrak wala tuammini makrak wala tuamminni makrak wala takshif anni sitrak wala tuqannitni min rahmatik wala tub'idni min kanafika wa jiwarik wa a'izni wa a'iznaa min sakhatika wa ghadabik wala tu'isnaa min rahmatika wa rawhik wa kun lanaa aniisan min kulli halakatin fi dunya wal aaxira bi fadlika wa juudika wa karamika yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaara te di leen baalu àq te di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole baal sunu jotaay bi yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla gi yëkkati jotaay ci jotaay yi nga xamante ni day malaayika yi ñëw teew ca suñ ca teewee ñu jël turu ñu ñëwoon yóbbul ko allahu jalla wa ala mu laaj leen ñoom lu ñu ragal ñu ne safara mu laaj leen ndax dañ koo gis ñu ne déedéet mu laaj leen lu ñu bëgg ñu ne aljanna ñu ne ndax dañ koo mus a gis ñu ne déedéet ñu laaj leen ku ñu bëgg ñu ne yàlla ñu ne ndax dañ koo mus a gis ñu ne déedéet yàlla subhanahu wa taala daal ne leen malaayika yi képp ku fa demoon wala nga romb ko sax dégg ko wala nga romb ko sax mu déranger la baal naa leen seen i bàkkaar ñoom ñëpp yërëm naa leen ñoom ñëpp bind naa seen tur ci àjjana te dootuma ko effacé effacé naa seen turu ca safara te dootuñ ko ci bind te da yomal xiyaamee danaa leen defal teraanga yàlla nañu ko yàlla defal bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sunu mag ñi yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla yokk seeni leer yàlla taas ñu seeni i barke bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu bu baax sunu baay alxaaji Youssouf Faye mi nga xamante ni tey jii duñ toogee parent yëpp toog nañu kilifay koñ bi yëpp teew nañ teew nañu toog nañu fa tabarakallahu li imam as wax ci moom doy na sëkk waxam moo gën a mat sunu wax moo ko gën a rafet moo ko gën a baax li ci des mooy sunu ndeyjoor ñoo ngi ci toog ak sunu mag sunu sëriñ sunu lépp di Cheikh Ahmed Tijani Njegen ibnu sëriñ Daam Njegen ibnu alxaaji Mouhamed Njegen ibnu alxaaji Ahmed Baro nekk sunu ndeyjoor tabarakallahu dalal suñu xel ndax bi ñu commencé la yegsi te addunaam yëpp ak yitteem yëpp yàlla la ak yonente bi sallallahu alayhi wa kon su ñëwee lépp rafet na lépp mat na te suñu xel dal na yàlla yàlla bàyyi ko ci suñu kanam doolu wér yi doolu sutura yi doolu teraanga yi ci ñu ñu formé ci diine la ak ci tarixa bi ak ci yëngatu ci lu baax ci la bokk yàlla yàlla fayal ñu ko tabarakallahu ñoo ngi nuyu suñu yaay yu tedd yi nekk suñu càmmuñ yëpp ak suñu bàjjen yi ak suñu tante yi dafa xaw a tamit ñu xaw guddee waaye kon ku ci nekk dinañ la tudd sa tur ñu ci war a nuyu ñu fekk la ba ci sa fa jox la loxo màggal la jox la sa cër di nuyu bu baax tabaarakallaahu suñu mbokk taalibe yi mbokki safinatul fuqaraa ilallahi ñoom ñëpp ñoo ngi ni teew ci kilifteefu sëriñ Mbay Fall Njaay di seen mag di seen euh, jëwriñ seen lépp tabaarakallaahu ak sëñ Abdou Salaam Fall jóge ci section ngent moom it dégg yëf yi rek tabaarakallaahu doon laaj ndax tuura am ñu ne ko sëñ bi dafay taxaw benn conférence mu bàyyi léppam ñëw teew ànd ak ñun ak ñu fi teew ñëpp jugee taaxi kaw jugee baqia ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ñaan yàlla yal yàlla barke lépp di nuyu waa association bi bu baax di nuyu tamit seen gan yi nga xamante ni jugee nañ Grand Thiès ñuy jugee Madina Fall ñuy jugee ci yenn yeneen ko ñu taax kaw yëpp ka ñu Thiès yëpp ngir bokk ak ñun bërëb bi ak jotaay bi ak xéewal yi lépp luñ fi am yal nañ ko yàlla séddale barke alquranul karim di nuyu bu baax tamit xale yi ndaw yi toog ci suuf di leen ziara ñoom it di leen seen cër bu baax fa tabarakallahu dafa mel ni waxtaan wi ni ñu koy waxi tuuti waxtaan wax wax na boppam ba noppi jotaay bi tamit wax na boppam ndax suñ ne kër mamalaaj yi ñu ne nañu waxtaan ci alxaaji Ahmadou Baro ak njabootam gu tedd ga ka mag di alxaaji Mouhamad Ndiéguène ñu wax seen dox ak seen liggéey ci lislaam loolu yaakaar naa ni fuñ ko defee ci àdduna bi baax na rafet na yiw na waaye fii moo ci gën a yell ndax dañuy wax ne mbay ci say wewu tànk su àdduna bi yëpp doon fàq di ñëw fii di daw di ñëw indi an seeni i alal di ñëw indi seeni doom di ñëw indi seen seen cofeel di ñëw te ñi nga xamante ni yàlla subhanahu wa moom moo jël yiw wa ak teraanga def ko te ñoom xamuñu loolee xamuñu daraja ba ba tey dafay def ndax loolu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci jàngale àdduna yépp moo tax mujj gi képp ku gis lu baax ci sa askan wala nga gis ko ci sa koñ wala nga gis ko ci sa dëkk wala nga gis ko ci sa continent mais da koy jël nga approprié wu ko nga jël ko xam ni lii sa teraanga la boo xamante ni yàlla moo la ko jox jaarale ko ci ay jaam wala jaarale ko ci ab jaam wala jaarale ko ci ab mouvement wala jaarale ko ci ab association nga téye ko xam ni loolu yaa ko moom parce que c'est une erreur que la Mecque à commise su ne Makka la Mecque nag mooy makkatu bu ñoom abu jahlin ñoo ko defoon ñoo def erreur bu mag boobu nga xamante ni ñoo jàngal adduna yépp ne leen ku amati lu baax na nga ko téye sunu mag ñi baax ñi dañu ko léebee ne am ko ta ko ñàkk ko ta xam ko moo ko gën ndax soo ko amee mën koo téye mais adduna dafa nekkoon ci lëndëm yaakaar naa réew mi kenn kenn dootul werante lan mooy lëndëm ñu nekkoon ci inondation yaakaar naa réew mi kenn dootul laajte lan mooy inondation inondation bi nag dañoo nekk ci inondation musiba ak ay jaan ak ay jànqalaar ak i jiit ak ay nit ñu soxor nit ñu bon ñoo xamante ni lépp loo xamante ni ngor la ak diine rey nañ ko rendi ko tëral ko toroxal ko daal di jël jikko yu bon ak ku mën sa morom duma def ko muy seen euh, euh, charte dund mu nekk inondation boo xamante ni ñëpp ci leen labon nekk ci lëndëm goo xamante ni ku nekk mën ngaa rendi sa morom te doo ko sa doo ko ku nekk mën jaan ju nekk mën na laa màtt te doo gis parce que lépp jaxasoo rambajoo yàlla toog ba càgg daal di xam ne désordre bi fees na adduna te Seydina Isa dem na juróomi téeméeri ata a ngi nii yonent ñëwul yàlla ne bëgg naa leer am xéewal am teraanga am mu daal di yónni yont yàlla Muhammad laqad manna allahu ala almuminina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim xolal xolal wax ju daw yaram jooju yàlla wax subhanahu wa taala mën la wax fee ca ginnaaw moo ngi wax ne wazkuru nicmata allahi id kuntumu aadaan fa allafa bayna qulubikum wax rek ni adduna meloon avant sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di teg tànkam boobu ci kaw suuf cëppeelu ñëw ne adduna asalaamaaleykum adduna yëpp lëndëm inondation jàpp ñëpp ñi lap ñi ñii dee ñi sonn ku ci nekk moo nga yuuxu di jooy kenn xamul fan lañ jëm parce que ki ngay yaakaar ni moo la war a dimbali moom moo gën a tiit moo gën a jaaxle Seydina Muhammad nag tëll ci kaw suuf di jant bu mag leeral adduna yëpp sondeel yëpp daal di fay ndax jant bi génn na mu taxaw di dox doxam ci yiw di dox doxam ci lu baax di dox doxam ci lu rafet di dox doxam ci ngor te boobu yónnee guñ ko ba mu am ñeent fukki at wala juróom-ñeenti fanweeri weer euh, fanweeri at ak juróom-ñeent ak juróom-benn weer 39 ans 6 mois yàlla yabal Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga wax ak maag Muhammad ne ko adduna tilim na salte na jamono lëndëm na inondation bi jàpp na ñëpp kenn xamatul foo jëm bàyyi xàmmeetul doom doom xàmmeetul bàyyi soxna amatul cër jigéen amatul valeur neel Muhammad moom nekk ci xaarul xiraa ci xunt moomee di jaamu wax ko ne ko man yàlla maa ko tànn ngir mu nekk leer ci kaw suuf moom Muhammad lépp lu mu indi muy leer lépp lu mu wax muy leer lépp lu mu jëf muy leer lu mu tere muy leer lu mu digle muy leer léppam di leer mu ne ko ngir lan mu ne ko li li li li li li tuxrija an naas min az-zulumaati ila an-nuur nga génn nit ñi jëlee leen ci lu lëndëmu bokkaale yàlla ak weddi yàlla ak fontoo yàlla yóbbu leen ci leeru wéetal yàlla ak def yàlla muy yàlla waaye maal asaf malheureusement malheureusement malheureusement Makka comprendre woon message bi nga xamante ni moo jóge ci asamaan ñu toog ba caagi rek daal ne mais nan la yàlla mën a yónnee koo xamante ni mi ci ñun la bokk yàlla ne leen mais dangeen ngeen a dégluwul dama leen na wax ne leen dama leen wax ne leen yéen ñii lu tax ngeen di laaj naan lu tax yàlla yónni ku mel ni ñun am bopp ak ay loxo ak ay tànk am soxna ami doom am ay problème comme ñun di dem ci marché bi di lijjanti bay jaay sàmm lu tax ngeen di wax loolu xanaa déggoo leen li ma leen wax yéen nit ñi laqad jaakum rasulun lan la lan la ci yàlla teg ah min anfusikum min anfusikum min anfusikum mooy ci seen genre ci seen création ci seen forme ci seen bind ku bokk ci yéen laa yónni su ma neexoon ma yónni malaayika wala ma yónni jinne wala ma yónni garab wala ma yónni leneen waaye damaa jël nit ku mel ni yéen am nopp am tànk am papa am yaay ñu xam ko ngeen xam ko mu xam leen ngeen xam ko moom laa jël sama leer def ko ci moom muy Muhammad rasulullah gaa yi ne déedéet ñoo bañ parce que Muhammad nit la comme ñun parce que ab Ablaye mooy papaam Amina mooy yaayam mënul xëy fii rek amagul sax juróom fukki at taxaw ne moom yàllaa ko yónni du ñoo bañ ñu def caaxaan ñoom Seydina Muhammad def dëgg yàlla wax ko wax ji nga xamante ni moom laa ubbee waxtaan wi mbay ci say weyu tànk yàlla ne ko ah yàlla ne ko qum fa anzir hmm? yaa ayyuha almudassiru qum fa anzir foofu la yonent gis nga bi ko yàlla waxee qum keroog la gëj tëdd ba tey jii waaw keroog la gëj a tëdd keroog la la addunaam yépp mujj nekk njariñ sallallahu alayhi wa sallam moo tax Busayri di ko tagg ne maa ngi tagg ki nga xamante ni même su tëddee dina la xolom baa ngay gis inna lahu qalban iza naamatil aynaan lam yanami xol ba du nelaw mukk même bu dee bëtee dafa gëm sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla moo ko wax ne ko xum mu jug taxaw mu ne ko fa anzir waareel acca waxal ak nit ñi mu bëgg a dem di wax nit ñi yàlla ne ko wa anzir ashirataka al aqrabin ne ko wax naa la nga nga jóg jóg nga wax naa la nga waare yaa ngi bëgg waare waaye sa waare bi dama bëgg mu am fu mu tegu mu ne ko yàlla fu muy tegu mu ne ko commencé ci say mbokki bopp loolu moo tax man leen su adduna bi yëpp di waxtaane El Hadj Ahmad Baro su adduna bi yëpp di fàq di ñëw fekk si El Hadj Ahmad Baro ak El Hadj Mouhamed Ndiéguène bala moo neex ñi dëkk ak moom bokk ak moom mu intéressé leen te mooy lii kon yéen am ngeen cër bu rëy am ngeen maqaama bu rëy yal na yàlla fay leen yal ngeen ko muurloo ñun ñëpp ñu muurloo ko wa anzir ashirataka al aqrabin wooteel wooteel waaye commencé ci say mbokk demal sa néegu ndey nga wax ak ñoom demal waxal ak sa néegu ndey waxal ak sa néegu baay bala ngaa génn sa kër waxal ak sa soxna soo suñuy wax Xadija Alioune dañ la ko joxoon xale la waxal ak moom waxal ñoom sa jaam yi nekkoon ñi ñoom Zayd ibn Haritha ay jaam yu la jox waxal ak ñoom ci yëf yi Abubakar sa mbokk waxalak waxal ak moom Ousmane sa mbokk la waxal ak moom Omar sa mbokk la waxal moom Alioune kenn waxatu ko waxal ñi nga bokkal yonent bi ku ci nekk ci ñoom mu wax la xadijatu dafa ñëw yonent bi commencé di wax xadijatu ne ko ko ne ko bul àggale bul àggale nga ne lan yàllaa lu ni mu ne ko mu ne ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah jeex na Ali def noonu Zayd def noonu gaa yi def noonu ñi ko a jege waaye bu leen fàtte ni lii li muy neex neex ndax am na ñu ko wuyu keroog ba mu demee Taif kenn du ko fàtte ba yowmal qiyaama Taif ba mu fa demee mooy jidda fi mu ne nii mooy jidda yonent bi dem fa dem seeti waa kër ni yaayam ngir wax leen li ko yàlla wax ne ko waxal ak say mbokk yi la gën a jege ci deret ba mu demee ñu boole kook dof ya boole koog xet ya boole koog mag ñu réew ña boole koog xale yu nar a torox ya ñu jël ay xeer di xaañ yonent yàlla Muhammad di ko di ko di ko yëjji di ko wax lu bon ba sallallahu alayhi wa sallam tànkam peru tànkam bu tedd ba peru tànkam bu tedd ba sallallahu alayhi wa daal di dagg deret jey deret di wàcc ñu xaañ ko def ko lu bon lu nekk ca foofu waaw keroog nee nañu ci la ko jibril dëggalee wax ji maroon sànq wax sànq laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim keroog bi yàlla waxe ca hadratul qudsi ne Muhammad mii mooy raouf rahim Jibril dane ko ah tey mbir am na parce que raouf rahim yow yaa ko moom yow yàlla boo ko ko kenn yaay raoufun yaay rahimun yaay maliku yaay quddus yaay salaamu ba tur yàlla yëpp mat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko yaay raoufu rahim Jibril wax li yàlla tontuwul xam ni sàcc burul rëcc jarta yàqi nelaw xolo keroog ca hadratul qudsi la koy waxoon ñaata junni milliards at la ko yàlla waxoon yàlla mën a muñ yàlla mooy saburun yàlla xaar ba keroog cinq cent dix cinq cent soixante-dix Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam taxaw di commencé di woote ci l'islam di woote ci diine di reyante gaa yi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ji euh, gaañ nañ ko toj nañ tànk ba fitnaal nañ ko xas nañ ko tam nañ ko wax nañ ko lu bon lu nekk Jibril daal di ñëw fekk yont yàlla Muhammad mu toog deret jàngay yol ca tànkam ba xeer ya dal na ca kanamam gu tedd ga sallallahu alayhi wa sallam fitna yaa nga fa lu ne xamul fu jëm jibril ne ko jibril ne ko malaaka yi yor ngelaw yëpp ñoo ngi taxaw ñoom ñëpp mer nañu malaaka yi yor ndox yëpp mer nañu ndax lii ñu la def yow yow yontu yàlla muhammad ci limal ko état bi malaayika yi toll ku xam lan mooy doole malaayika ne ko waaye gis nga Taif gii ñu nekk nii ñaari montagne ñoo ko ñoo ko séq montagne bii moo ngi ci penku bi bii moo ngi ci soow bi Taif nekk ci digg bi mu ne ko billahi Muhammad doo soo noyyee noyyi bi wane ni kontaanoo billahi ma jël sama laaf bi teg ci ndeyjoor bi jël sama beneen laaf bi teg ci càmmiñ bi boole leen moo ñu leen fii dund root fi am ñëpp dee def naa ko démb ci ndigalu yàlla in kanat illa sayhatan wahidatan fa ida hum xaamidoon jibril am na ci ñoo xamante ni bañ taxawee fonto yàlla def ko morom xam nga nu mu leen def dana ñëw tiim leen def leen a tiim rek daal di yuuxu dafa yuuxu ñoom ñëpp dee alquran ko jàng suratu yaasin in kaanat nekkul illaa sayhatan lu dul ab yuuxu waahidatan benn yuuxu kese la su yuuxu woon ñaar at ñëpp tukki waaye ñam soxla woon benn yuuxu boobu doon ci sëkk dafa taxaw rek daal di aa dee su dolli woon àdduna tukki ñi ci des lu leen rey mooy tuufaan tuufaan mooy la déluge le déluge suñ ko waxee rek sa xel dem directement ci yonent yàlla nuux alayhi salaatu wasalaam mooy Noé neuf cent cinquante ans taxaw na di ko woote ci yàlla kenn faale ko kenn faale ko lii moo yàgg imaam a soxna li ñu ko léegi am na loo xamante ni suñ ko organisé woon fii fii léegi xam nga lu ñu improvisé suñ ñëwoon léegi indi chaînes yi indi bagages léegi léegi léegi léegi fii fees dell léegi xam nga courant bi coupé na kenn yëglew ko nga indi bagages rek te commencé rek xamuñu ku ko organisé xamuñu ko nga gis badoo yëpp fàq daal di ñëw taxaw parce que loolu yonent sax am na ko 950 ans nuux taxaw na di ko wat ci yàlla kenn faale ko mu ne ya rabbi la tazar ala min al kafirina <laughs> innaka in tazarhum ah yadillu ibaadaka wala yalidu wala yalidu illa fajiran kafaara jeex na yàlla rey leen ñoom ñëpp parce que soo leen fi bàyyee dañuy réeral jaam yi ba noppi dañuy jurante di ay yéefar kase xoolal wax ji li méttiwul wax ji façon bi sax daa métti rey leen ñoom ñëpp jeex na waaw fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursil samaa alaykum midraaran wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaar yooyu yëpp wax naa leen ko faarew ñu wa yàlla rey leen jeex na yàlla daal ne asamaan tawal loo am ci ndox wàcceel ne suuf loo am ci ndox génneel te du asamaan joxe ndoxam bul bul bul bul bul wan na ndoxam loo am ci ndox wàcceel suuf loo am ci ndox génneel te du asamaan joxe ndox bul wan ndoxam kan mooy mucc kenn du mucc ku dul ku dul ñi alquran wax illa asxaaba safina aha loolu la yàlla wax yàlla nee na ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp lap nañu lu dul asxaabu safina lu dul ña nga xamante ni yéegoon nañ ca gaal ga gaal googu mooy lan safinatu nuux l'arche de Noé moom la ko gars yi di wooye ci tubaab mais xool leen la fa xew yàlla da leen fagagal jibril moo géré loolu jibril ne sayyidina Muhammad mais waxal yonent yooyu yëpp ñoo def nañ liñ def yow soo waxee ñu defal la explique ko yeneen yu xew yeneen yeneen ay mbir ci biir alquran yëpp alquran indi na ko jotaay bee xat moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu baax mi sayduna muhammad mu baax mi sayduna muhammad mu baax mi ne ko jibril mu ne ko la béyko mu ne ko ndax yow lan tooñ mu ne ko déedéet mu ne ko ndax sama borom lañ tooñ mu ne ko déedéet mu ne ko kan lañ tooñ mu ne ko yow Muhammadu Rasulullah mu ne ko baal naa leen daal di tourné tallal loxoom ay boromam ne ko Nuux waxoon na nangam Muusa waxoon na nangam Isa waxoon na nangam kii waxoon na nangam man yàlla xam nga la yow allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yàlla jéggalal sama ñii parce que xamuñu te yàlla kat soo leen jéggalee mën naa am ci seen ndigg yi am ñu ci juddu suñ juddoo xam nga lu ñuy wax la ilaha illa allah muhammadu rasulullah kii moo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما صلح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم fii la gaa yi jaar ak moom mu dellu mu gi sax ñu laat ne léegi kii njabarkat la parce que sunu boo yëpp mu ngi leen di jël dafa am dafa am secret mu yor lu nekk ñoo ngi koy def mbiram di gën a yokk rek kon haza saaxirun gars yi ne waaye ñii xanaa dañoo def li ñuy wax Muhammad ñu doole ca kazzabun suratu safat kii daal lu mu wax du dëgg ñu dem ba ca biir yàlla ne ko gis nga gars yi am na leneen lu lay waxal nee nañ njabar nga nee nañ doo waxkatu dëgg waaye nee nañ dof nga wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma sami'u dikra wa yaquluuna innahu innahu la majnun sallallahu alayhi wa in ah, ñi ñoo bon wa yaquluuna innahu la majnun te kat yàlla xolo moo ngi seetal moo ngi seetal soppeem bi xaritam bi moo ngi koy seetal xolo nee na wa ma huwa illa dhikrun lil alamin nee nag billaahi Muhammad mi da ngeen ko yab rek billaahi da ngeen koo xamul rek waaye kii li ma ko yónni nekk lu mu mu fàttali leen ngir yéen ñëpp ngeen dem aljanna loolu rek moo tax muy wax coonam bi yëpp lool la yéen ñëpp jàpp ngeen ni fi mu ne nii jinne ko jàpp wala dafa dof wala ay raba ko jàpp wala dafa euh, njabarkat la waaye loolu yëpp Muhammad laalu ca dara wa ma huwa illa dhikrun lil alamin li mu nekkul lu dul fàttali ngir nit ñëpp dem aljanna fàttali ngir ñëpp bañ a dem sawar yal nañu ci yàlla boole bi jaay sayyidina Muhammad kon loolu moo daloon démb makkatul mukarrama yàlla bu mu dal mukk yàgg wax mbokk yi imaamul Buxayri radiyallahu taala anhu daf ñu daan wax ne soo borom du neree texeel aw ñoñ yàlla du neree texeel aw ñoñ mu ne da ciy texeel kenn yéen may dégg xujja yàlla su neree texeel aw ñoñ peuple wala ab askan wala ab koñ wala ab réew wala ab continent yàlla day texeel kenn ci ñoom ci texeeg kooku cëre ñépp di texee dégg nga ma ne Busayri sa way rafet na baax na li nga wax dëgg la waaye texe googu dina am à condition que ñamu nekk ci seen biir koñ wala seen askan wala seen réew wala seen continent xam ni seen buntu texe mooy kookee moo tax way wi des loolu moo des ci way wi bu Seydou du ci boole woon loolu rek woy wi day mat sëkk kaamil lay doon parce que bari na fu yàlla jël yërmandeem def fa ña nga xamante ni ñoo tax yàlla def yërmande googu ñoo koy gën a xeex doo leen dégg gars yi léeg-léeg ñu naan prophète chez soi un prophète kenn il est prophète chez soi chez ailleurs fa ci yàlla je pour un prophète c'est la toujours su la yàlla defalee xéewal surtout xéewal boo xamante ni ci wàllu ruux la ci wàllu baatin la ñi lay njëkk a noonu mooy ña nga bokkal moo tax wolof yi ne waaw waaw waaw bismillah waaw waaw waaw nee na Pape Ousseynou moo ko yabaloon Pape Ousseynou moo bëggoon ñëwal boppam waaye ñëpp xam nañ ni Ahmad tey jii Ahmad Khalifa Niass tey jii dafay wasifa fii ngir feddale ko kóllëre ba maamam alxaaji Abdoulaye Niass ak alaaji Ahmad Baro ndax ñëw na fii def fi ay fan ànd ak alaaji Ahmad Baro moom lay feddale si waa tey jii seen cheikh mii ñoom ñii ku leen xam-xam ñoo xam ni ñoo yor wasifa yi ci pays bi moo tax Paw Seen ne ko dawal nga teewal ma tuuti nga dellu si ngeen fekkee yëf yi Paw Seen kontaan na xam naa incha allah du ñàkk bala ñu àggal sax mu dox dox ndànk ñëw incha allah jërëjëf yàlla na tabarakallah tamponné ngeen jotaay bi ok wolof yi dañuy wax ne te lu lu doy waar la te lu wér la tamit wolof yi nee nañu ku rendi ku rendi say noon dootoo am mbokk ku rendi say noon yow moom mbokk jeexal nga say mbokk jeex nañu ku rendi say noon amatoo mbokk yow moom say mbokk jeex nañu bu sëy ko teram bi toujours su génnee rek yonent bi nee na noonu yokku te doo leen laajee lu tax ñu noonu la duñ ko mën a expliquer liñ lay li li ñuy mën a muñal jàmbur ba nga xamante ne bokkuñu tous aadama ak awalan daje te soo demee sax ab yéefar la ku bon la lañ mën a siq ak moom ci lu baax yow mi bokk ak ñoom yàlla defal la teraanga lu mu tuuti tuuti duñ ko sax mën a concevoir loolu nag feebar la bu bon Seydina Muhammad loolu rek la doon xeex ci kaw suuf loolu rek la doon xeex waaw ñàkk nangu baaxul ñàkk la ba xew yëpp loolu rek la ñàkk nangu kese la pourquoi ñu ne parce que Mouhamad la fii la nekkoon nekk xale suñu kanam juddoo fii ñu yaroo fii ba am 40 ans taxaw la lu lu mën a nekkee mais affaire bi du dox du mën a nekk lu tax ñu koy nangu borom xaalis yaa ngi fii nekkuñu yonent borom askan yaa ngi fii nekkuñu yonent borom doole yu bari yaa ngi nekk nekkuñu yonent moom mu xëy ne yonent la mais ñoo bañ loolu rek problème l'islam yépp loolu la bañ la moo tax képp koo xamante ni yàlla nattoo na la bañ dix mille francs doo ci jariñu l'islam moom doo ci jariñu doo ci am njariñu zaay doo ci am njariñu baatin waaw kumba jëf doo am njariñu zahir doo am njariñu baatin xam nga lu tax iblis dafa am ñaar yu ko yàlla wax ne moom moo tax li mu am ci musiba yëpp mu dal ci kawam ñaar te ñun jàngkat yi ak jàngalekat yi waxkat yi benn rek la ñuy indi mooy iblis tey jii xale bi gën a ndaw soo ko laajoon lan moo tax iblis alku daanaan la dafa dafa rëy am na beneen bu njëkk moom la yàlla njëkk a wax avant rëy di ñëw dafa bañ nanguwul abaa la yàlla njëkk a wax abaa wastakbara dafa bañ ba noppi soo ko rëy rëylu yeneen bi nee kenn du dugg aljanna lu dul ki bañ mu ne ñëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ci bañ ñu ne ko kan moo bañ mooy képp koo xam ne topp mu nga ma nangu nga képp koo xamante ne mooy nga ma bañ nga sallallahu alayhi wa sallam iblis mooy premier problème am dafa bañ yàlla def dara rek mu ne maa bañ léegi bi ko yàlla laajee nag ne ko lan moo tax nga bañ ci la soog rëy ne ko xalaqtahu min tiinin wa xalaqtani min niirin ana xayrun minhu xoolal Iblis saay saay xoolal ana laa hadratul kursi ku fay wax ana dafa am bi yàlla ana laa amu ko foofu kañ anta rek wala huwa kese déedéet foofu kenn du ko ana déedéet dafa juum Iblis dafa juum dafa def erreur bu rëy ana la ana xayrun minhu te amul argument yàlla ne ko waa argument maa ko gën man maa gën aadama mii nga bind yàlla ne ko waa lan ma lan moo tax nga ne moo yàgg gën mu ne ko xalaqtahu moom aadama min tinin yaa ngi ko bind ci suuf suuf day taqee wa xalaqtani nga bind ma man min neerin ci safara te safara dafa gis dafa rafet dafa gaaw dafa tàng dafa am romance dafa romantique moom safara xala yàlla nee na ko génnal faxus mi naa fa innaka rajim génnal yow da ngaa bañ da rëy moo tax gaa yi war nañ ci boole bañ du rëy kese aba wastakbara dafa bañ ba noppi daal di rëy ñaar yii képp ku ko lamboo billahi wallahi wa tallahi doo jariñ ci diinul islam mm-hmm. bul nangul bañ luy fu secret yàlla nekk nangul nangul sëñ nangul noppalu wax naa leen ko lu lu seen maam Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala daan wax ku noppi mucc ku nangu noppalu Cheikh Omar boobu conseil la ñu mu ko jox wallahi la am conseil boobu rek <laughs> Cheikh Omar Fouti waaw loolu rek la mu sa dëkkal ci suñuy kese ku noppi mucc ku nangu noppalu te doo bëggee weddi dindi lu yàlla def mais yaa nar alku yaa nar a yàqu yaa nar yàqule ndax yow sa xol dootul sedd ba yawmal qiyaama xam nga lu tax bis bu nekk la ngay bañ muy gën a baax di gën a yokk di gën a rëy di gën a màgg yow ñu la gën a ñu la gën raw la ëpp la xam-xam ëpp la daraja ëpp la alal ëpp la cër gën laa baax di ca gën a sóobu yow ngay gën a bañ sa xol di gën a dagg te doo ci mën tus Seydina Muhammad problème boobu la amoon yonent bi yàlla def ci moom xéw la gars yi bañ pendant treize ans treize ans muy wër Makka rek wax leen laa ilaha illallah ngeen dem aljanna wax leen laa ilaha illallah ngeen dem treize ans ñi ñoo saay saay sa bon ñi ñoo soxot ñi ñoo ñàkk ñàkk xam lu baax ku toll ni Seydina Muhammad ñëw taxaw pendant fukki at ak ñett julli amul woor amul génne asaka amul dem Makka amul dara amul lu dul wax leen laa ilaha illallah dem aljanna ñu bañ koo ci laaj mu ne parce que Mouhamad nangam wane nag seen askan baaxul musiba la fukki at ak ñett donc ci loolu la Seydina Mouhamad nekk na ci fat xat-xat yi ci fitne yi ci coono yi ba bés yàlla ne ko gis nga Mouhamad mu ne ko la béykat mu ne ko fii nga nekkoon fukki at ak ñett mu ne ko mu ne ko doy na demal Madinatu Munawwara ñii bañ nañu dina am ñu nangu te ñooñu nangu billaahi mosuñu laa gis. mosuñoo gis sa dara mosuñoo gis sa njaboot xamuñu noo mel waaye ñoom ñëpp suñu déggee sa mbir seen xol ya dana tooy xet ñoom ñëpp dinañ wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te doo wax ak ñoom mus'ab ibnu umayr moom la yonent yàlla muhammad yabaloon mu dem ci madinatu munawwara wax ak ñoom ci muhammad àggalagul waxam sax ñoom ñëpp ñu ne ko nu ñuy duggee ci diine muhammad ñu ne leen da ngeen di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ñoom ñëpp ñu bokk àndandoo daal ne nashhadu an laa ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan rasulullah jeex na ñu toog ba caabi yónnee ci Muhammad ne ko Makka sono nan la tam nan la nee nañ njabarkat nga nee nañ doo wax katu dëgg nee nañ da ngaa dox nee nañ ay raba la jàpp nee nañ ay jinne la jàpp ñëwal ci Madinatu Munawwara ah, am na ko wala fi di waxee xaw ma su fañ su lambaay bañuy mbul na nga amatul lu mu ngoog am nañu koy waxee yeneen ci bi dellu dem. ba mu demee nañ ko teeroo adduna yëpp dégg nañ ko tala al badru alayna min thaniyati al wadaa wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa ma daa lillahi daa fala ñu jàkkaarloog moom di ko xool ci kanamam gu tedd gi naan ko ayyuha al mab'uuth fiina jita bil amri al mutaa jita sharrafta al madina marhaban ya xayra daa anta shamsun anta badrun anta nuurun fawqa nuur anta wallahi ya muhammad anta misbaahu suruur wax yu neex yu yu daw yaram yii yu yu yu yu correct yi moom lañ taxaw nag ñoom ñëpp góor ak jigéen ñoom ñëpp ñu jàppandoo seen baat yu neex ya seen yére yu rafet ya seen caq yu yiiw ya ku ci nekk taxaw di jox di ko di ko jox xar bi yéen ci ko di ko tagg xale yaa ngay kontaan yëpp ci kaw euh, palmier ya ci kaw garabu tàndarma ya mag ñaa nga euh, gopparu ku nekk nga taxaw lu mat semaine bis bu nekk ñu xëy taxaw di teeru yéen ci yàlla Muhammad ba bisu altine ba yéen ci yàlla Muhammad daal di ñëw ne asalaamaaleykum waa Madina Madina yëpp bokk ne la ilaha illallah Muhammadu la faatiha gée laa ilaha illa allah fajar laa ilaha noddu ca kaw liqaam ca kaw julli di taxaw fu la neex di wax laa ilaha illa allah te kooku nga xamante ni mooy muhammadu rasulullah billahi laataa moo am lii lu nekk def na ko ci àdduna am na ko xamante ni moo ngi wax ne thème bi alaaji ahmad baro la thème bi alaaji muhammad njegéen la te dama guñ ci yow mi laaj loolu jarul ngay sonn su ñu neexee ñu wax ci Muhammadu Rasulullah ba mu jeex coupé te duñu wax ci Alaaji Ahmad Baro xam nga Alaaji Muhammad lu ñu waxoon billaahi doo leen waxee yàlla wax yonent bi ñu feeñ déggal waay mu moom mu mu ne ñun bokkuñu ci ñi nga xamante ni soo leen tuddul ñu nëbbu mu ne soo waxee yàllay kese wax Muhammadu Rasulullah kese ñu feeñ ne dëmm ba ñëpp gis nañ ñu jant midi moo tax bañ dé début waxtaan ba tey yéen a ngi gis man ca Madinatul Munawwara di wax ak ku baax ka ku rafet ka ku yiw ko Muhammad Rasulullah ci la nekke parce que ñoom ñint yàlla yi seen histoire du wuteeg mukk histoire Muhammad Rasulullah parce que ñoo bokk benn mbir parce que sirru bee tax sirru bi la sirru bi jëmm yi mën naa wuute xam-xam yi mën naa wuute couleur yaram yi mën naa wuute waaye sirru bi benn la sirru bi xam nga la jël nit ñi yóbbu aljanna jël ak yóbbu aljana nag du jël sa loxo yóbbu aljana déedéet mooy da ngay def ma def nga julli ma julli nga woor ma woor ñu ànd dox dem jumaa ja ànd dem ca jàkka ja zikkar wasifa xadrat jumaa ànd yor suñu kurus werdu suba ànd yor eh, suñu kurus eh, tudd yàlla ànd jàng suñu xasida ànd zikkar suñu zikkar su boobaa yomal xiyam foo dem ma dem foo foo dugg ma dugg su sëñ bi demul sax taalib ba dem su taalib ba demul sëñ ba dem ñëpp am dem aljanna yonent yàlla Muhammad noonu la dundee woon ak sahaaba ba ñoom ñëpp ëllëg ñooy bokk ba yàlla toog ba caag daan ne Muhammadu rasulullahi walladina maahu yam fa billahi dama leen du yàlla yemoon ci maahu gi doy na maahu ci ko xam lan mooy maahu Muhammadu rasulullah sayyiduna Muhammad walladina ak gaa yi nga xamante ne maahu ànd nañu ak doy na doy doy na maqaama yàlla ne kii moo ànd ak Muhammad allahu akbar ku ànd ak Muhammad ànd nga ak yiw ànd nga ak mbaax ànd nga ak teranga ànd nga ak aljana sori nga safara sori nga lu bon sori nga lu ñaaw sori nga lu xaram sori nga lu yàlla bëggul lépp lu yàlla gërëm ya moo yaa nga ca suba yaa nga ca ngoon yaa nga ca guddi yaa nga ca zahir yaa nga moo tax Muhammad rasulullah am doole soo ci boole wala dina maaxu képp ku ci yàlla dugal nag texe nga am nag alaaka yàlla ci yàlla boole mag ñi loolu la woo ñoom dañoo amoon maayatu rasul dañoo am benn proximité benn jege boo xamante ni moom lañ amoon ak yonent yàlla Muhammad ba nga xamante ni su nekkee seen biir du sax Seydina Muhammad ak seen wet di leen jàngal di leen wax di leen digal di leen tere yal nañu ko yàlla defal ma ngo yonent bi loolu la def ca Madinatul Munawwara ba dem Makkatul Mukarrama dox fa la fay dox ba am fanweere euh, juróom benn fukki at ak ñetti at ruuxam bu tedd gi dellu ci yàlla subhaanahu wa ta'ala mu waxoon leen ne leen billahi xayaati xayrul lakum wa mamaati xayrul lakum waaw sama dund gi moo gën ci yéen waaye sama dee gi moo gën ci yéen Abubakar ni Siddiq ba mu jógee fa mu jógee ñëw ca sulh ñëw ba yonent Yàlla Muhammad faatoo mu dugg ca biir fañ ko denc tiim ko ñëw foon jëw bu tedd bi xool ko ne ko tibta hayyan wa tibta mayyitan ya rasulallah billahi bi ngay bi ngay dund yaa baax yaa rafet yaa yiw waaye bi nga dee nga gën a baax nga gën a rafet nga gën sa dund yiw na waaye sa dee yiw na mooy wax li Muhammad waxoon ne sama dund ak sama dee benn la ci yéen lépp yiw la ci yéen ñu ne ko lu tax mu ne parce que sama lii ma yàlla defaloon muy secret bi nga xamante ni ci lay jëlee nit ñi di ànd ak ñoom ñu dem aljanna du fi jóge ba keroog yoon xiyaama dañ koy donnante di ko donnante di ko donnante ba keroog yàlla di bëgg a euh, di yàlla di di doon suuf gi ci kaw sirru boobee moo doxoon ba dugg ci dënnu Abubakar ne Siddiq ba yonent bi wax ne soo leen jëlee Aboubacar ngëmam ngeen teg ko ci balance jël ngëmu xeet wi yëpp teg ko ci balance ngëmu Aboubacar wat ko ëpp ko doole parce que sirru ba moo nekk ci dënn ba du jëmm jëf waaye sirru ba moo am doole sirru boobee moo tax Seydina Omar yonent bi toog ba ci ak daan na billaahi jant bi tiimul ku gën Omar su beneen yonent doon ñëw ci kaw suuf Omar lay doon sirru boobee moo dox ba dugg ci dënnu Seydina Ousmane ba yonent bi wax ne Ousmane mii damaa bëgg ngeen bàyyi ko xel parce que malaayika yi sax ku ko gis sëgg ndax kersa déggal waay malaayika yi sax dañ koo rus suñ gisee Ousmane dañuy sëgg ndax rus bi ko rus yeneen ti neenañ bis toog na ak saxaaba yi poojam bu tedd bi nekk ci biti wala luppam bi nekk ci biti sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ku dugg yonent bi defarul toogaayam ba Ousmane ni tëll yonent bi daal di jël sërëm muuraat ay tànkam gaa yi ne ko def nga mbir de ñëpp dugg bougé woo Ousmane dugg nga muur say cër mun leen kii malaayka yi ku ko gis sëgg ku malaayka yi ruus nag nit ñi war naa ruus Seydina Ali yonent bi dem na bët sirru bi dugg ci dënnam mu ne bismillahir rahmanir rahim ngeen di jàng faatixatul kitaab ngeen di jàng gaa yaa firi alquran façon bu nekk mu ne waaye man mii Ali man mii nga xamante ni may gorob ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faatixatul kitaab ëpp na bismillahi rahmaani na bismi ëpp na waaye baaw bismillahi rahmaani rahim ëpp na waaye tombu tombu bismillahi tombu baaba soo leen ko joxee ma def fukki euh, euh, fukki sëfi ak ñaar ci ay téere am na xam-xam suñu Cheikh fukki sëfi ak ñaar ci tombu baaw bismillahi rahmaani lu ma wax dootuma ko waxaat kii am xam-xam. sama gaa gi léeg-léeg ba caabi xam ni xoro affaire bi jeex na ngay wër fii rek di laal fii nan gaa yi nag dugal leen ay affaire fekk du dara xam-xam baa jeex tomb baax bi kese fukki sëfu téere ak ñaar ci gilleem gilleem li mën a yàlla rek ko xam te lu ma ci bind dootu moo ko répété kooku am na xam-xam pourquoi du xam-xam yii mais lu ko yàlla ubbi sama borom defal na ko dem na ba defal ko fatxul akbar ubbi jox ko wan ko lépp wan ko mbir yëpp ba mu ne billaahi billaahi suñu din su ma yàlla wan na ma loo xamante ni yàlla jox na ma yaqiin boo xamante ni law kushifa anil hijaab mazdadtu yaqiinan mu ne billaahi suñu ubbi woon hadratu qudsi yëpp sama bëtu zahir yi ma gis ko parce que sama bëtu baatin gis na ko sama bëtu zahir bi gis ko billaahi du yokk sama pas-pas lu tollu pepp suuf parce que yaqiin ba sirru boobee mooy daw ba ci imaamu Malik ba ci imaamu Abu Hanifa ba ci imaamu Shafi'i ba ci imaamu Ahmad ibn Hanbal ba ca gaa yu baax yëpp yi ngay dégg ñoom euh, euh, euh, ñoom Hasanul Basri waaw ah, gaa yaa ngoo ñoom Ma'ruful Karxi ñoom Daawud Ta'i ñoom Habibul Ajmi gaa yaa ngoo nit yàlla yaa ngoo sirri Saqati imaam al-Junaydi ha ah, imaamul Junaydi waaw imaamu Shaadili ma ngo Abu Mawahib Ash-Shadhili ma ngo gaa yaa ngo waaw Cheikh Abdul Qadir Jilani Sultanul Awliya ma ngo mooy dox di dox ba ci seen maam Cheikh Nasir Ahmad Tijani waaw même sirru bi la mooy dox di dox ba ci seen maam Cheikh Mouhamadul Ghali moo dox ba dox ba ci seen maam Cheikh Al Hadj Omar Fouti Tall te dinañ ci ñëw léegi ba mu leer nañ Cheikh Omar moo dox ba gis ni sirru bii Cheikh Omar jóge na fii Makkatul Mukarrama jóge euh, Fuuta dem Makkatul Mukarrama nekk foofu ba yàlla defal ko fatxu Cheikh yàlla wan ko wan ko ñi nga xamante ni ñëpp boobee am nañ ca cër déglu leen baax na sirru boobee am nañ ca cër mu gis ca boo xamante ni moom fële ca Saalum bi mu ñibbisee li mu njëkk a def yitteem mooy dem seeti sirru boobee place ba mu nekk ak ña mu nekk ca ñoom. moo waral mu jóge Fuuta dem ba Kasaas toog foofee ne place leer bii laa gisoon te ba ma nekkee ca Madinatul Munawwara wax ca lam ca war a wax yépp def ca lam ca war def yépp sirru boobee moo jóge Kasaas di dox jaar Kawun di dox ba Tëngéej di dox ba yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi feeñu sëtam bu ñuy wax Chérif Sidi Muhammad ne ko sa taalibe bii sa waa ji ñu la jox ngir nga mottali tarbiyaam muy Amari Baro alxaaji Ahmad Baro alxaaji Ahmad Baro Hakim mii sirru boobee la ca ëpp moom te dënnam bu tedd ba te kat mission bu mag lañ ko jox mooy am na ñoo xamante ni yéefar yi ak ñi weddi yàlla ak ñi bañ yàlla def nañ seen waxtaan dajaloon nañu nee nañu capitalu weddi yàlla capitalu kéefër capitalu xamb capitalu moy yàlla capitalu bokkaale yàlla Cees lañ ko bëgg a def waaye yàlla def di xamal na ko Mouhamad Mouhamad xamal na ko Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane xamal na ko Cheikh Omar ne ki war a combattre xeex bu mag boobee nekkul ci kenn ku dul Alaaji Ahmad Baro mooy sa taalibe bi mu xëy bi ñu liggéey ba àggal leen mu ne diw demal place sàngam maami jàmbur la moo du ma du du ma tudd ko diw demal place sàngam diw demal place sàngam diw demal place tàngam alaaji ahmad bor mu ne ko naan mu ne ko yent yàlla muhammad nee nga dem Thiès fala leer di fëqii fala la jamono yu déggee fa ngay taxaw yor sa kurus kii yor xisbu sayfi yu xeexal di les démons et les ñépp ñi nga xamante ni pare nañu ngir fay leer yàlla ci kaw suuf ci zone boobu yow mii yaa war a combattre ñoom am na ñu fa demoon ci lu dul ndigal ñoo fa demoon ak seen pas-pas ak seen bëgg-bëgg jaan ya mat nan leen jiit ya fit nan ñii bukki bukki lekk na leen yow nag demal soo demee di xam ni ña fa demoon ak yow mi bokkuñu parce que ñoom pas-pas moo leen fa yóbbu te yow ndigal moo leen fa yóbbu raw dafa am solo surtout ci tasawuf dafa am solo te loo sóobu ci sa bëgg-bëgg bopp loo te loola te daal yow la waaye lu la jox ci ndigal ka la jox ndigal moo lay jàppale te billaahi yonent yàlla Muhammad ku mu yabal billaahi demal te léppay leer parce que moom mooy leer sallallahu alayhi wa sallam 1825 1825 la seen maam El Hadj Ahmed Boro ñëw kaw suuf 1825 du tey 25 ak 36 bi mu gaañu rek soo xoolee 111 ans la 1825 mu ñëw kaw suuf kuy bàyyam Cheikh Mouhamadou Ndiéguène wolof. dañoo tayal mu xaalal nay wax wala madun yam ca fekk muhammadun la mooy bàyyu alaaji ahmad ba waaye alaaji ahmad borom yi mooy caatu muhammadun am na yeneen i doom mooy suñu yeneen mbokk yi ngeen di gis yépp ñu sant njëgën di jóge saalum di fi ñëw ñooñu seen baay ya wala seen maam ya ak alaaji ahmad borom ñoo bokk benn baay foofu lañ bokk ak ñoom mooy caatam waaye kenn la ci ndeyam comme ni alaaji Mouhamad Ndieguene nekkee kenn ci ndeyam dégg nga wax jee comme ni yonent yàlla Mouhamad nekkee kenn ci ndeyam ma nga sallallahu alayhi wa sallam ndeyam mooy soxna Fatimata Ndaw Fatimatu Ndaw mooy ndeyam foofu dinaa taxu tuuti parce que am na jikko yu bari yu ñuy waxal Ndieguene soo demee ci seen wàllu baay doo ko gis mais soo demee seen wàllu ndey dañ koy gis xam nga lu tax alaji eh, Ahmad Baro baayam Muhammadu Njëgën moo nekkoon sëriñu Ndukkumaan Ndukkumaan mooy boori Kaffrine yi foofu yëpp Ndukkumaan lañ koy wax comme Thiès gii ni ñu koy waxee Kajoor xam nga Thiès fii yëpp mooy Kajoor foofu Ndukkumaan lañ ko daan wax ka daan nekk di buur moo ngi moo ngi daan euh, soo demee euh, euh, waalo buur bi lu ban titre la ah soo demee kajoor ah le damel soo demee jolof c'est buur ba soo demee fuuta c'est c'est la c'est l'almaami yeneen jàng seen leçon yi voilà jànguñu xale yi jàng seen leçon naan la fuuta mu naan tóor almaami la nenne waaw bu dee Mali nag lañuy wax Mali Mali yéen élèves yi troisième kii Mali lan la Mali lan la wax waaye c'est le mansawaay c'est ça yooyu da ko war a xam ne ne dafa am solo bëlëb lañuy wax bu dee ndukkumaan kenn du wax buur bëlëb la ñuy wax bëlëb bëlëb sandene fata moo amoon problème ak Maba Jaxu pour wax leen lan mooy côté léeg-léeg yenn yi ñuy tooñee waa ñu ngi neen naan dañoo bëgg nangam ak bëgg nangam dañoo gaaw a mer dañoo yooyu ay lu leen di tooñee dama leen di wax fu mu jóge parce que ils ont le sang royal seen deret la Maba Jaxu dafa yónnee lettre bëlëb ne ko soo leen ñëwul ci diine danaa xeex ak yéen rey leen yépp faagagal leen bëlëb xam ne am na benn wëlu bu nekk ci wetam foofu ñuy wax Muhammadun Njëgéen mu dem ci moom ne ko maba de yónnee nañu lettre te maba ku mu yónnee lettre musiba am na parce que guerre rek la mën jihad rek la mën te kat su dalee suñu kaw du baax de xam naa ne boobu parewuñu ndax ceddo du dawee rek daf fekk parewul ne ko waaye ñun jaaxle nañu nee nañu moom Mouhamadou Ndieguene bind lettre Maba Jaxu ne ko yow de yaa ngi nit ñi ngir ñu dugg ci diine waaye am na ñoo xamante ni fañ toog la ñuy toog yor seen kurus di wax la ñuy wax di def la ñuy def jaam yàlla yi di leen fa fekk nit du dugg ci diine Maba Jaxu bi mu liire lettre bi xam nga ñoom seen lettre yi baatin da ci daan am soo ko téyee rek wala nga ubbi ko rek di nga yëg ne kii foo mu jóge du caaxaan ma ba daane ndekete am na wulu bu toll nii bu nekk ci ruq bi daal di bind lettre ne leen maa ko waxoon waxatuma ko waxeet génn naa ci bàyyi naa la ñoom bu daal di kontaan ci xeex bii waroon am te amul mu woo ay conseillers ak ñi ko proche ak dignitaires yi ne leen waa léegi alaay euh, Cheikh Mouhamadou Ndiéguène bii tax songuñu royaume bi lakk ko taal ko rey ñëpp mais nan lañ ko mën a fayee déglu leen bu baax même ci biir histoire bi y a de la politique xam nga politique dafa am lu ñuy wax science politique science politique mooy xam-xam biy jàng ni ñuy wutee pouvoir ni ñu ciy toogee déglu leen ñett la ni ñuy wutee pouvoir ni ñu ciy toogee ak soo ko ñàkkee noo koy amaatee. loolu mooy science po pour xale yi war a jàng ji insha allah ci kanam ngeen am définition bala ngeen dem ngeen yóbbaale am na yeneen nag waaye moo gën a tënku loolu mooy xam-xamu politique di gis ni buur bi politique la mu wax ak conseil yi ne ko deret du jaxasoo xasta jeex xam nga danañ sëriñ si dañoo seetlu buur waaye su deret jaxasoo mais xaste jeex du dëgg léeg-léeg mag ñi dañuy gis ne famille bi ak famille bii sax dañoo noonoo ñu fexe ba fexe sëy am ca soo fi amee jarbaat kii am ca sët jeex na kenn dootu mën a xas sa morom jàmm rek a am ñu ne ko ni ngay def pour mën a téye alaaji am alaaji Muhammadu Njëgin mii ngir nga mën koo am ci sa wàll mu lay ñaanal di toppatoo fii jàmm am ci dëkk bi am ci royaume bi da ngay fexe sa deret ak deretam jaxasoo ñu ne ko nan mu ne ñu ne ko ñu ne ko may ko sa doom may ko sa doom buur bi woo doom yi doom yu jigéen ñi ñoom ñëpp nga raxas ku nekk taxaw joor bu yaat njéeme bu yaat xaatu bu ñoo nga taxaw mu wax leen proposition bi noon non bind leen ko loolu c'est l'histoire ñooñu ñooy sœuru maam Aminta Faye ya maam Fatimata Ndaw ya mun leen lii moo fi xew lii leen ci bëgg parce que lii duñ ko defee dina tax royaume bi am jàmm parce que wólu yu bu nii su nekk suñu biir ñu jaxasook moom su mu am fi ay jarbaat am fi ay sët ñu am ci moom ay jarbaat am ci moom ay sët mais c'est fini nguur gi ak ak ak ak sëriñ bi dafay jaxasoo xam nga loolu politique nee nañu ku ñu wax rek moo waxi junjuñu ak waxi xalam ak waxi yàpp ak waxi jigéen ñu lay melax ak ñu lay bës ak ñu lay yee ak ay tëgg ak ay way bañ ak ci Faatumata Ndaw mu ne ko papa man du la toroxal du la gàcceel mu ne ko Amady Baro moomu euh, Mouhamadou Ndiéguène moom mu ne ko naam mu ne ko nee amul dara amul kër amul yàpp amul junjum amul tëgg mu ne ko papa may ma ko kii moo baax jigéen ji papa may ma ko du am gàcc ci man ñu jël maam Faatumata Ndaw may maam Muhammadum Njigéen mu am ca Alaaji Ahmad Ba ndekete yoo sirru ba nga xamante ni moom la Cheikh Omar gisoon ci maam Muhammadum Njigéen tax mu jógee Fuuta ba Kasaar ndekete sirru boobee moo nga war a daw daw daw ci ci biiru soxna a dem ci dënnu Alaaji Ahmad Ba mi doomam ja wala Fatima sax la tudd far Fatima Fatimatu bintu rasul la tudd Fatimata ndaw la tudd far sax ndekete Fatimatu ma nga xamante turandoom weena musta daanu ba ba muy dee musta gis régal musta gis déretu wasin dañu koy wax albatul weena musta daanu ba ba muy faatu lu jigéen di def musu ko def parce que c'est une fille du paradis elle vient du paradis ba yonent bi yemeen Isra wal Mi'raj ci ko Jibril joxe benn pomme pomme boobu mu lekk ci la Fatima juddoo moo tax yonent bi su nammaan aljanna su nammaan aljanna day woo Fatima fóon loxom bu tedd bi moo indi fóon yi gaa yi di fóon moo ko indi Fatima ta ndaw lii la defal l'islam lii la defal Saalum lii la defal Ndukumaan yàlla fayee ko ko ci jëfam ju baax ji ne ko bii nekkoon ci sa baay ci ba ci baayu xale yi ñoom ñëpp wàcc naa ko ci yow muy sa doom gi ñuy wax Amari Ba jeex ñu nekk foofu ba 1825 Maam Alaaji Ahmad Baro ñëw kaw suuf la mu war a def yëpp ci ndawam mu def ko mooy jàng alquran mokkal alquran ba bind téereem toog ba ci yàgg xam ni moom am na lu nekk ci moom te xamul lu mu doon. parce que moo ngi sentir am na luy bax ci dënnam te dañ ko war a fay am na mar gu ki ci moom te war na koo naani ji am na xiif gu nekk ci moom ta daf ko war a lekk ji mu toog ba càgg rek mel ni dan na ko déglu alquran mu déglu ñu ne ko fa firru ila allah inni ha lakum minhu nadhirun mubin fa firru ila allah daw leen wuti yàlla ala dama war di xëy jël ay bagaasam ne tër fooy jëm mu ne maa ngi dem wuti xam-xam mokkal naa alxuraan bind naa ko waaye am na lu des xam-xam yi lamb diine yëpp dama ko war a peeg damaa war a xam fiqh xam usul xam mantiq xam bayaan xam naxu xam lépp luy xam-xam ci diine dama ko war a xam waaye nag baatuñu diine tamit dama ko war a jàng yi mooy tasawuf ci la jógee songu yoon wi lam dajel yëpp histoire bu gudd la loolu c'est pour les historiens xam nga fi ne nii suñu neexoon ñu def waxtaan waxtaanu histoire dañuy toog maamalaaj ma boro ba mu jaaree fii daal dugg ci lii nangam nangam commencé di wax waaye loolu du façon waxtaan wi kooku c'est pour les historiens loolu duñ ko bëggee dañuy seeti mag ñi ak ñeneen ñi nekk historiens ci kër gi ñun li ñuy wax mooy lii nekk ci ay jàngale ci dundam ak ay coono ngir jeunesse bi mën cee jël exemple xam ni l'islam musta yomb parce que yéen ñëpp ci début waxtaan wi jël naa lu mat waxtu di wax ci yonent yàlla Muhammad mi nga xamante ni mooy alqudwatu alxasanatu mooy ki nga xamante ni mooy message bu mag bi mooy misaal bu mag bi mooy exemple bu rafet bi la mu def ngir l'islam kon ku ko donn waroon na ko seen maam daan nañu ko wax alaaj Muhammad Ndieguène bu baax mi suñu ñëwaan dak na ko maam ah dem nañ place sàngam du ñun sax wax dëgg yàlla ndax boobu commencé buñu laaj àllaaj laal ab yéen bàyyi la ah papa dem nañ place tàngam teral nañ ñu de a ah, jox nañ ñu fa alal ju bari ah papa ban demee ñëpp dañoo jug ah papa ban demee ca kaw la ñu jox ñu toog papa ban demee bi ñuy tukki bi ñuy ñibbisi a ah, jox nañu xaalis bu bari papa jox nañu essence mu leen a ah, baa doo leen lekk addiya nit ñi di fanaane nelaw kilifa day mat kilifa loolu foo koy dégg ci àdduna bi. baa doo leen lekk addi nit ñi di fanaan nelaw te doo leen tëdd doo leen bàyyi ba suuf sedd ngeen jub di jéglul yàlla nit ñi lekk seen alal yi tëdd nelaw loolu ngor la diw mu ne naam mu ne ko xam leen ni garab gu nekk ndox ak engrais moo koy dundal waaye garabul islam mu ne ko ah mu ne ko deret moo ko suuxat mu ne ko deret ñan mu ne ko deret ay gor wax naa ko ci këri kaw mu ne ko luy gor mooy mu luy luy gor mu ne ko gor mooy ku gore mu ne ko ci lan mu ne ko ci alal ci jigéen ak ci lekk mu ne ko ñooñu ñoo sacrifier seen bopp dagg seen loxo dagg seeni i pooj dagg seen i biir deret jooju génn ci ñoom moom lañ suuxatee garabul islam mu ne ko kon képp kuy lekk ci firul islam war nga ko mérité poison ngay lekk sax garab bu ñu suuxatee deret nga dem ca furieux di tricher di naxaate ba lekk ca billaahi du la jikk poison lay doon ci yow da ngay doog ba rek dee dee yu ñaaw ngay dee dee yu xeeñ góor gi daan na wax njaboot gi bu leen lekk addi nit ñi fanaanee nelaw c'est pas sérieux yiwul sax correctul noonu la góor gi doxee la muy dox bërim tëngéej nekk ci sëriñam bi ñuy wax Cheikh Biram Cissé Cheikh Birane Cissé boobu moo ko àggaleel alliwaam initié ko ci tasawuf parce que boobu góor gi fees na dell ci xam-xamu zahir waaye am na lu des baatin bi waaw loolu ñu la moom la ñu waxoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla daf koo xamal lii xamal ko leneen xamal ko loo xamante ni moom rekk ko xam sen seen maam Cheikh na Cheikh Ahmad Tidiane yi bi mu amee juróom-ñaari at ci la tari alquran loolu yéen ñëpp xam ngeen bi ma amee vingt et un ans lépp luy xam-xamu diine mu naan ko mokkal ko yëpp mu ne téere yëpp suñ ko lakkoon mu bindaat ko téere yëpp tout téere yëpp ci diine ci xam-xam xam-xamu adduna yëpp xam-xamu zaahir xam-xamu médecine ak xam-xamu lépp téere yëpp suñ ko lakkoon mu bindaat ko à vingt et un ans mu toog ba càgg li xam-xam bi bari bari li dënn bi fees fees li muy tontu tontu yi muy neex mu xam ni am na lu des loolu des mooy tasawuf mooy dem ànd ak góor yàlla yi ñu tibbal na ci seen seen seen ngise ngise yi nu yor nga xamante ni dañoo wéet ak yàlla ba yàlla ubbi seen ngise yooyu def ca mbir seen mbaquus yooyu ñu yor il faut nga dem ànd ak ñoom ngir ñu tibb jox la ca ca la ca ca ca ca ca la génne nag daal dem songu ah, yoonu góor yàlla ya waaw am na na ko waa ji di waxee sax waaw waaw waaw xam nan aadatu kullu abidin awwaa moo nga moo nga moo nga jóge ca ba mu amee xam-xam ba jeexal tàkk mu song nag yoonu góor yàlla ya waaw song yoon alaja ma jeexal tàkk daal di song yoonu tasawuf nag Cheikh Birahim Cissé moo ko ci initié moo ko ci initié xamal ko principe tasawuf xaman ko luy wilaya xamal ko luy baatin jàngal ko ki bëgg a àgg ci yàlla nu muy def jàngal ko ki jàng shariatu nan lay jariñoo shariatoom ba àgg ci xaqiqatu ki am garab nan lay fexe ba garab ga am fruit mu mën koo jëriñoo Cheikh Birane Cissé moo ko ci initié fan la ko jaarale moo ko jaarale ci tariqa Cheikh na Cheikh Ahmed Tijani parce que laa ma bor kenn mënu ko waxtaane te doo wax tariqa Tijani parce que li mu am ci yàlla moo ko jaaree ci yoonu Cheikh na Cheikh Ahmed Tijani parce que loolu moom la doon noonu ci bàyyam dinaa ci ñëw ci point bii nga xamante ni mooy wax ci Alaaji Ahmad Baro ak tariqatu Tijaniya Cheikh Birane Cissé moo ko ci initié Cheikh Birane Cissé moom ku ñuy wax Cheikh Abdoulaye Samb fii ci Tëngéej moo ko initié ci yoonu tasawuf moo ko muy wérdu tijaan Cheikh Abdoulaye Samb ku ñuy wax Cheikh Aliou Ndongo moo ko jox wérdu Cheikh Abdoulaye Samb Mame Alhaji Mouhamed Ndieguène nee na dafa demoon di jëli wérdu ci Cheikh Omar Fouti yi ca Fouta fekk Cheikh Omar dem tukki ba mu demee ñu Cheikh Omar wàcc fa benn jarbaatam bu ñuy wax Aliou Ndongo Aliou Ndongo boobu moo doon initié nit ñi di leen ci yoonu tasawuf moo ko may wérdu tijaan dafa koy jaar Cheikh Aliou Ndongo Cheikh Omar Fouti moo ko ci tariqa tijaaniyya initié ko ci tasawuf cheikh al omar Fouti cheikh Mouhamadul Ghali cheikh Mouhamadul Ghali cheikh na cheikh Ahmad Tidiane cheikh na cheikh Ahmad Tidiane Seydina Mouhamed Seydina Mouhamed Jibril Jibril yàlla subhanahu wa taala yoon waa ngo ala jaman baro nekk ci loolu amatul guddi amatul bëccëg fu mu toll fees na dell ak xam-xamu zahir waaye nag fu guddi jotee mu fanaane jaam yàlla di sàmm boppam néewal ay kàddoom wàcce bëtam bari kersa fu mu toll di woor soo xolam bi branché wu ci yàlla te mu see mu see mu see mu see débranché wu connecté wu te mu see con déconnecté nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu góor ga di ko yar di ko yéegal ci maqaama yi di ko yéegal ci martaba yi di ko yéegal ci leer yi di ko wan yëf yi di ko wan xaqaayiq yi muy dem martaba yaa ngi yokk cër yaa ngi yokk daraja yaa ngi mu ngi gën a gis mu ngi gën a xam mu ngi gën a leer cër yaa ngi gën a mat mu xëy bés ne ko def naa ci yow may naa la waaye am na des mooy yow mii alaaji ma baro dafa am ñaan gu ma ñaan yàlla yàlla nangul na ma ko ma ñaanat yàlla beneen ñaan yàlla nangul na ma ko mu ne ko sëriñ lan mooy ñaan nga mu ne ko ñaan ku njëkk gi ñaanal naa yàlla dem màkka yàlla may na ma ko neen naa dinaa dinaa dem màkka mu ne ko deuxième ñaan gi mooy ñaan naa yàlla su ma demee du ma jàkkaarloo xabru sayyidina muhammad bu ma dellu si ñii ñoo bëgg muhammad su ma jàkkaarloo xabram bu tedd bi bu ma dellu si naa dee foofu ñu suul ma ca madinatu munawwara ca baqiya mooy sa ji ñaari ñaan yi laa ñaan yàlla nangul na ma ko yow li ma bëgg ci yow gërëm naa la gërëm goo xamante ni kontaan naa ci yow kontaan goo xamante ni billahi sayyidina muhammad rek laa wóolu ci yow du benn mbindeef ci kaw suuf ku ma wóolu ci yow ku dul que sama soxna saa ngi nii yow def nga fi lu mat ñaar fukki at sama soxna si dafa feebar feebar boo xamante ni dinaar rek lay dundee pendant vingt ans yaay dem ci àll bi nooraan liggéey doo ñëwee nga jël lu lu ma a dund ñetti weeru ginaar lu ko lu ko mën a dundal nga teg ko fi soo demee ba gis ginaar yi commencé des lu mat ñaar fukki ginaar nga dem wutiwaat lu toll noonu ba ñaar fukki at yëpp mat ci tëngee kii moo liggéeyal sëriñam avec la façon ak yeneen yitte ba bu bay ya ak yi ci topp même ba mu demee ca Taïba Niangène la fa xewoon ci histoire loolu historiens yi ñoo ci dikk am na lu fa xewoon dafa feebar dafa am feebar boo xamante ni dafa dugg ci dëkk ba taaliba yëpp daw te fekk commencé nañoo bay ba ñax yi commencé euh, garab yi commencé jebbi tool yëpp ñëpp ñëpp daw taalibe parce que feebar boobu ku mu jàpp da ngay dee ba sëñ ba xëyee fajar ñëw fekk ñëpp dem mu fekk alaaj Ahmad Baro toog dinaa fi la mu pare mu ne ko waa ana ndongo yi mu ne ko ñëpp dem nañ ne ko ñëpp dem nañ góor gi ne ko ah loo fi des loo fi def ñëpp dem nañ lu ndox doo dem mu ne ko man du ma ko def yow yàlla tax ma topp la ak xam-xam ñu song sa tool yi ruuj ko faru ko war ko bay jëmbat yëf yi ba mu commencé jébbi feebar dugg fi taalibe yëpp daw man du ma daw alay man boro ne ko sëriñ mu ne ko naam mu ne ko toogal mu toog foofu nawet boobu la wa daara ji yëpp waroon a bay moom dong mu bay fa moom dong mu lu toll ni fii ba kër Sayib wala fii ba Tiwaawan moom dong mu bayal ko boppam bokk ko kenn bay ko ba mu rafet gis nga ba taalibe ya dawee ca fajar ga la sëriñ ba indi ab këll def ca mbir ne ko ëmmadi mu ne naam mu ne ko toogal mu toog mu ne ko jublu penku mu toog mu ne ko waxal bismillah mu wax bismillah ne ko naanal mu naan mu ne ko naanal saafara sii soo ko naanee feebar bii du la rey te ba keroog yowmal képp ku bokk ci yow du ko rey xam nga taalibe dañoo ëppal suñ toogoon ñu bind la ñun ñëpp saafara ñu naan mais amuñu pas-pas la daloon maam Faatumata Ndaw moo ko dalaat il faut que mu def ko parce que ndeyam noonu la defoon ba ñëpp dawee di doomi buur toog bëgg jël nguur wàcc yàlla maam Faatumata Ndaw moo moo tànnoon yàlla bàyyi nguur kon tey ji du taaliba yëpp dawee wuti wuti dund di daw dee alaajaxmat boro jël dee ba mu demee ci dee yàlla dundal ko ci dundam te yàlla ku mu dundal ci dundam dootoo dee loolu la nekkee ba sëriñ bi kontaan ci moom Cheikh Birame Cissé ne ko li nga def yëpp ci sa parcours taalibe kenn mënu ko nettali kontaan naa ci yow kontaan goo xamante ne billaahi li ma lay yéene Mouhamad rek laa ci wóor mënu ko naa mënu ko kaay kii sëtu Mouhamad la kii Chérif Sidi Mouhamad mii sëtu Mouhamad la soo ko yéen ñii ñëpp ku bu tëngee jii la dëkk fii soo yéenee ziyaare ko doo tëddee guddi gis ko bala ngaa ndax cëru yàlla bu rëy ci moom bu bu bu rëy bu mu am maam Chérif ah, Sidi Mouhamed moom moom la alaaji Ahmad Baro tuddee maam Sidi njigéen mu baax mii doomam Chérif Abdoul Aziz Mouhamed moom la tuddee maam Abdoul Aziz mii yàlla ko fi yàlla bàyyi pour kóllëre gi nekkoon ci ñoom mu ne ko Chérif damaa ñaan yàlla yàlla nangu na sama ñaan sama ndongo yi ñëpp ngi fi waaye kii li ma yéene ci moom yàlla rek ko xam te Muhammad rek laa ci wóolu te xam naa ne fii ci kaw suuf amul ku la ëpp cër ci samaam waaye li ma yéene ci moom mottalil ma ko waay Cheikh Sidi Mouhamed recevoir Alaaji Ahmad door ci këram ñu commencé nekk foofu histoire bu gudd la moom parce que foofu tamit am na yu bëri yu fa parce que shérif bi kenn mus ta ak moom kenn ñemewu ko dafa tàng tàng gu jéggi day woo ba kenn benn taalibe ñëwut a wax ak moom Alaaji Boro rek moo mus di wax ak moom te moo ko shérif beeg ko may te alal ma borom ni mu ko amee ci fulla la ko amee fulla moo tax mamalaa ji li mu gënoon bañ li mu gënoon a bañ ci njabootam mooy ku ñàkk bokk munu ko muñ su ko xamee ci yow sax jeex na yow moom jeex na c'est fini su téeméeri nit dee du la yabal bëggul bëggul ku ñàkk bokk mamalaa loolu mamalaa nga wax ci jikkoom la waaw du war mukk tamit jikkoom yëpp baax na waaye jikkoom bi ci gën a mag mooy du wor maam rajo trahi jamais wallahi Cheikh Tidiane sama la su lay su soo koy may ndox suba suba bu jot fii ba ngay dee billahi keneen du ko indi leen ndox mi ñu suukar boole ca lem ak leneen ak leneen lu tax mu naan ndox moom it sa ndox lay naan yow lum la digal nga koy def feek bàyyi loo ko sa bopp du ko du ko dindi sa loxo toujours ma koy wax mbokk yi ne leen jikkoom yëpp baax na waaye boobu moo ci gën a am solo parce que boobu moo gën a feebar fu ñu nit jamono wor la trahison la traîtrise baaxul adduna bi yëpp moo ko yàq ànd ak nit fukki at nekkati yoo sa tabarakallah dara nul zéro waaye ma góor dafa amul fulla moo ko may lii mu am seen maam laaj Muhammad Ndieguene da ko donn ci fullaam googu dinaa ñëw ci histoire léegi gis nga Mawlana Borom dafa ñëw ñu boole shérif lu ñu def ci liggéey moo ca mën lu shérif bëgg moo ca mën waaye day dem rek toog toog rek non dégg nga shérif toog ba caat bi xam ni góor gii am na lu yàlla def ci moom mu woo ko ne ko waaw yow damay gis da toog rek kii rek kuul rek quoi jox loolu mun na ko yow da tàng. man ma tàng mooy tàngoor yi ñuy waxal gaa yi rek bien que kenn tàngu ko dañuy dof dof rek tànguñu dara ñu dóor nga ba xam nga ñu gis koo xamante ni day coow tàngoo ki tàng mooy ki am baatin am cër ci yàlla du mere yàlla mer kooku moo tàng mais eh, koo xamante ni soo soo soo fi tàngee gars yi duñ la wax dara da ngay bàyyi ba nga génn fii di dem di jëndi ciment ñu kar la dóor la wol laa wol wol ba nga sedd ban tàng tàng te nga sedd kan moo tàngul sax waaw kan moo tàng mbubb la rek ay li dafa tàng dafa tàng ak a tàng waaw loolu tàng tàng la tàng di mbubb kese ku ko mënta sol kan man léegi su ma neexoon léegi ma tàng léegi léegi léegi su la nekkoon nga Mounir Ndiaye mi roccee ko xola dem fee ci wax du wax ak kenn di dagg saaga te ma lay dégg nanga moom dong ci ngelaw li ñoo way waaju tàng na sëñ bi fekk mbubb la moom sol su ma nekkoon ma def loolu léegi jeu boobu léegi fi tasu kenn da dem fee dagg saaga wala moom boole naa dem leen xeex xeex leen ah ñii tàng de ñii dañoo fekk du xolam mbubb mbubb mu bon la la ku ko sol safara mi jëm maa ngi ko wax xol day sedd am na gis nga xam nga wolof yi dañuy wax naan soo demee ci ay bàmmeel ay sëkk ñëpp ëpp nee nañ tooy moo leen rey tooy xam nga loolu la ñuy wax wolof yi loolu man non loolu yéen xale yi xamoon ko loolu mag ñee ko xam mag ñii xam nañ li may wax xam nga dañ naan wax ne bàmmeel soo ci demee nit ci ëpp tooy moo leen rey de loolu la ñuy wax man leen boobu jamono yu njëkk yi la mais jamono yii soo demee ci bàmmeel yi ñëpp ëpp xol bu bon moo leen rey xol bu bon baaxul gis nga soxol doo koy baxal ci ay ñaaw téefa ki bañ nit a ki ñaana ki soxor billaahi laa wax sa espérance de vie day wàññeeku am na ñu bari dee nañu seen waxtu jotagul di jël ay yu bon di ko accumuler di di gént ay rendi ay nit di gént bu xotti nit yéen nit ñi torox yéen nit ñi alku di denc jërëjëf njëkk yàlla na ko yàlla takkal ci aljanna yàlla na la ko yàlla takkal ci aljanna yàlla na la ko yàlla takkal ci aljanna ah, mooy ku wax loolu <laughs> waaw doo waxee loolu man lay doo am ku la ko doo doo doo am ku la ko jox yow it nag hmm? ah bu loolu waaye ah. yàlla na yàlla la ko jox barka alxuraan <laughs> moo ko <laughs> eh, sama condamné bi de war naa gaaw ma daj ko condamné bi. wax naa ko dajji nag war naa seet fu mu toll nag maa ngi dajale fii yëpp jamono yëpp maa ngi dajale dëgg yàlla ah <laughs> sonn ci yëpp yi <laughs> moo ngo ma tolloon sax waaw ma ngo bu ne gis nga xoolal wuy ma sedd seddlu leen gars yi toujours ma koy wax sama boy yi parce que man yàlla moom natoo boy ñooy ay ab doog gars yi les jeunes laa rek nga ñooy sama bu leen tàng tànglu su nga soo tàng tàngloo ba ñëg dëkk bi ñoo lay ñëgloo xam nga diw ak tàng di ko wax ba mu siiw fekk tàngoo da ngaa ñëg rek moo tax fo même soo tàngul sax jéem a tàng tàngul looy tàng ah? looy tàng dalal sedd yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam alxulmu al alxilmu du alxulmu alxilmu bi taxallumi yonent nee soo bëggee sedd ah yonent nee na yoon wa mooy ngay sedd sedd lu nee na soo bëggee am xam-xam mu ne ngay jàng soo bëggee nekk muñkat mu ne deel muñ muñ lu déggal yonent bi lu mu jàngal sallallahu alayhi wasallam loo bëgg mën rek mu ne dee ko fawee dee ko fawee grand dee ko fawee mais di sedd sedd lu ba sedd moo gën di tàng tàng lu ba tàng léeg-léeg moo ko gars yi maanaam da ngay gis koo xamante ni day tàng tàng tàng tàng tàng ba ku ko laal lakk su génnee fii ci ruq bi fii billaahi sedd guyu yambar yambar goo xamante ne da ngay ci moom billaahi da nga naan kii est moom la ñuy wax ne daa tàng wala nga ànd ak moom problème am nga gis fi mu toog moo ngi ñaq di siit te ñu ne dafa tàng loolu du force yonent nee na ki am force mooy ki nga xamante ni su meree téye meram c'est lui qui est fort waaw ash man yamliku ah nafsahu inda al-ghadabi sallallahu alayhi kiy téye boppam su su meree mën a maîtriser boppam ñu ñëw jam la paaka nga toog fi nga toog nit tiim la daggal la saaga ndey nga xool ko sëgg xam ne saaga bi kenn du ko bind sa jëf nit tu tiim tam la nga xam ne yow doo naaw sa yaay du naaw sa maam du naaw sa maam maam du naaw moom moom mooy dëmb nga wàcc ko parce que li yëpp ñoom ñooy tamaate sàcc yi pire eh attention def leen nang seen poche yi jàppal sàcc la mais koo gis tamit mu toog fu mu toog yow nag gis nga diw xanaa gisoo bëtu góosam bi xanaa gisoo bëñu droit am bi dama la xamal ni moom moo ko jiite tamekat boo gis moom la day baaxul ci koy surtout jeunes yi mer baaxul tàngu xol baaxul koo waxal xeex moom koo waxal saaga koo waxal dajeek moom mais di nga ci am bés mais di nga ci am bés dama naan wax gaa yi ca lycée ma leen jeune bu bëgg mucc ci addunaam xam nga nooy def koo gis jàppee ko ñett yi jàppal ni karatéka la ku jàng vingt-cinquième dan ceinture noire trente-cinquième dan xam nga loolu amul sax sax jàpp ko rek xam nga nit soo xoolee nga ne kii ceinture noire la billaahi du du su la saaga sax nga jéem a féetal bañ koo dégg ba dem ñibbi bi ci des koo gis jàppal ni agent secret la kuy liggéey BMS xam nga doo toogee kuy liggéey BMS nooy def miig ngay def mais dugg ci kaar yi di mbililal di wax ba nga toog ba càgg rek ñu ne arrêt baa ngoog rek benn waaye ni la kaay ñëwal ngay nakk nakk rek mu génn kàttan ne la police nationale ñëwul ñu dem yaa wax Ablaye Wade nangam kaay ñëwul ñëwul tëj la nga sonal say mbokk sonal sa bopp te dara wax ju bëri rek moo am ñoom de dañuy dugg ci kaar di wax di wax di wax ba fàtte seen arrêt nit ñi dañoo dañoo nit ñi dañoo feebar nekk ci marché bi di mbelaale wax wax wax wax ba ñu sàcc say bagaas correctul yow tee ngaa dem ndugg yi dem ñibbi jëndal li ngay jënd dem ñibbi liggéeyal dem ñibbi coow loo gis taxaw ca nit du bari taxawaalu ba ca des xam nga laalal naa leen ñaar koo gis jàppee ko ku jàng karaté koo gis jàppee ko agent secret di nga maandu koo gis jàppee ko wulu yu neel kii wulu la su ma ko xoolee sax mu mer yàlla mer xam nga ñett yi soo koy xool ci nit billaahi di nga dem Dakar ba ñu bis doo am problème waaye koo gis toroxal koo gis dal ci kawam billaahi maam alaaji nee na am na ñoo xamante ni billaahi seen xol du yëngatoo xadaratul xut yëpp vibré te yàlla bi yëpp ay vibré suñuy mer yàlla di mer billaahi alazim ñooñu sëñ baaxul surtout nag ñi nekk ci kër yu mag yi moo gën a dangereux que léeg-léeg jinne yi soppeeku sax nit ñëw di ziar si nga dajeeg moom rek fil ko wala nga dajeeg moom romb ko dëgg tànkam mu ne la waaw sëñ bi yow dëgg nga sama tànk nga ne ko waaye yow dox doo xool sa kanam da ngay doog da ngay xola yàlla da ngay toog ba caag rek naa bàyyi sax loolu beneen waxtaan la li lay dal xam na gars yi xam na ni may bëgg a wax xam na xam nañ samay bagage lu bon moo lay dal loo xamante ni sëñ bi du ci mën tus Cheikh Tidiane nee na al martabatu la tusaamihu liman asaa al adaba Cheikh Tidiane Chérif nee na martaba du jéggale sama mam bi ma ko laajee billaahi ma ne ko nee nañ martaba du jéggale mu ne ma waa buur bi su doon dem ci kër ndeyam di dem buur bi Abdou Diouf lay wax suy dem kër ndeyam nga taxaw fii ci tali bi di ko xaañ xeer mu ne ma ñen ñoo lay jàpp ma ne ko borom mbaxana yu xonq yi mu ne ma duñ la jàppee noonu lay def mu ne ma duma ma ne ko duma yóbbu la police la tëj la mu ne ma buur bi dina ko yëg ma ne ko mukk mu ne ma loolu mooy martaba martaba dina la fekk coob la lekk la toroxal la yàq la rocci sa sirru dindi ci yow defaru àdduna ak alaxira bind ñu bind la ci li safara te sëriñ bi du ci mën dara il faut faire très attention avec les parce que maam laaj yi dara daan wax alaaj Muhammad yi daan na wax ne nit nekk ndabal yàlla nga nit ku nekk boolu yàlla nga la ci yàlla def moom yàlla moom rek moo ko xam koo gis jàppee ko sa bopp jàppal ni moo la gën jàppal ni moo la raw ci yàlla jàppal ni moo la gën ci lépp rafetal rafetoo yiiwal yiiwoo yéene ñëpp jàmm pare ñu génne sa xol teg ko ci pénc mi ñëpp gis la ci nekk say waxtaan yi ngay waxtaan sa biir néeg nga pare pour ñu jël ko def ko haut-parleur ñëpp dégg ko say waxtaan yi ngay waxtaan ak sa xaritu benn bakken nga pare pour ki ngay tudd foofu ñëw déglu la fekk loolu àggoo ca àggagoo ci ragal yàlla àggagoo ci maqaama wilaaya àggagoo ci cër yi nga xamante ni moom mooy cër yi nga xamante ni moo tax tey jii ñu bàyyi suñu yitte yëpp toog di wax ci benn nit boo xamante ni moo ngi fii nekkoon fii faatu dem ci biir suuf ala jaxmat ba ragal yàlla moo tax ñu toog fii di ko màggal di ko tudd di wax ci moom di sonn nii suñuy abdominaux di di formé wu suñuy baat di génn ñuy yuuxu xale yi génn seen i xaalis jigéen ñi sara xole kontaan ragal yàlla moo ko may loolu kon ñun ñëpp suñu bëggee yooyu dañuy fexe nekk ci tànk mag ñooñu yàlla ci yàlla boole Chérif Sidi Mohamed nekk ak seen maam Alaaji Ahmad Boro ba bés jot mu ne ko ëmm di fekk soo demee ci fi mu ne nii police bu Tëngéej bii mooy kër googu la mag ñu doon liggéey mag ñu seen turam fii ak fañ jëm yëpp moo fii mais comme turi maami jàmbur la du ma ci dugg ñu liggéey ba àggal mu ne bàyyi diw Chérif mooy woote de addeet dama tëb de tàngoor bu leen ko fàtte tàngoor su koy loolu jariñ tàngoor wa mu ne ko yow da ngaa tàng man damaa tàng te yow da ngaa am sa maam ju jege joo xamante ni soo meree mu fajal la te man amoo maam joo xamante ni soo meree mu fajal ma mu ne ko moo tax nga toog fii man ma dem toog fee loo digle ma def loo tere ma bàyyi jeex na dégg nga wax ji Chérif maamam daf koo jege jege boo xamante ni lu mu bëgg sax Muhammad wax ko léegi billahi al wallaahi kooku beneen histoire la wallaahi daf ko jege suy mer rek Muhammad na yàlla alakal gi mu ne ko nag yow comme dëggu nga dëggu gu toll nii am pas-pas bu toll nii may naa la lépp loo xamante ni bëgg nga ma ko wax nga ñëw wax ci ma ko loolu moo ko may bés Chérif toog ba càgg ki nga xamante ni moo gënoon a jàmbaari ci liggéey bi Chérif toog ba càgg ne ana ndiw ñu ne naa mu ne ko doxal génnal liggéey bi dox dox génnal ñëpp tiit te kooku moo ci gënoon a jàmbaare mooy njëkk ñëw mooy mujjee dem na ñu ne mbir am na parce que kii moo gën a jàmbaare ci liggéey bi su sérib xëy dàq ko mais dana lii y a quelque chose ñu ne léegi waa lu ñu def ñu ne fii de kenn rek moo ñemee wax ak ci àdduna fi mu ne ci kaw suuf mooy sérif mooy alaaji xaas ba ñu wax ko ko alaay ma a dem ci moom ne ko diw mi nga xëy rek ne na génn liggéey bi te kii moo gën a jàmbaare ci ñun ñëpp gën cee nangu gën cee nooy gën cee mokk shérif ne ko sama maam Muhammad moom wax ne kii na kii moo ngi ci listu safara te kenn mënatu ko fa dindi te man kuy dem safara du ànd ak man ma loolu duñ ko nettali su nekkoon sama gaal gi ne dañuy wër dëkk bi yëpp ah diw la jëm diw safara la jëm am ah, ko non si si safara la jëm xam nga dañoo dox léeg nga toog nit mu lay nettali gént yoo xamante ni mais loolu loo ci nettali mais loo ci nettali mais loo loo ñu ci ci wax. mais yow ki ngay nettali gént gi moo ngi 35 gént yu mu la war a laalal yëpp moom ko denc toog yow nga toog rek ba ma kii man naaw jaar ci sëgi xotteeku foofu yéeg ci kaw ànd ak sama laaf yi daal dem ba ci kaw wàcc paas ba mu ñëw ñu xott xabru bi ubbi leer yi kii fii jaar fii après ma gis cheikh après ma dimbali ñu sa gént la yaa ko gént lu ci suñu yoon santal yàlla te góorgóorlu jaam yàlla yow on a pas amené fii ici pour ngay nettali ay gént nettali gént suba nettali gént ngoon sa adduna yëpp affaire ay affaire rêve la pour lan demal jaamu ji yàlla demal sellali ji demal yiwi ji demal baaxi ji mag ñi yooyu intéressé wu leen woon lu ñu daan waxtaan dañ ko daan sante yàlla wala ñu jàngale ci xam-xam mais pour pas pour ñun nit ñi def man dama toogee ci commencé ba ma kiyee ma gént dugg ci xabru bi di ziar góor gi góor gi xar mel bi génn ne ma moor ma ne ko naam mu ne ma nangam waaw yaa doon nangam te loolu ci pet nga koy wax doo ko wax ci kaw doo ko waxee ci kaw gaa yi jàpp lu dóor la bëgg a bëgg a dee correct la walaa ñu man am na secret bi mais bi mu génne waxul ni dem secret mais nekk ku mbuus mu bënn rek lu mu dugal rek mu rot musiba la te loolu moo yàq réew mi kenn wóolutul kenn koo xoola kuy sa xarit rek am na xarit ngay dem ci mbay faal sama lii daal mënuma ko ñàkk wax mbay faal parce que mbay <laughs> nit ñi bindee nga laalal ko mbay ne ko kenn yëgu ko nag yow rek yaa ko yëg mbay toog ba càag daal ni non non lii daal oh problème bi réy na mënuma ko ñàkk wax aminta aminta sama jigéen la te vraiment on se parle de tout sama xarit la dama koy wax sama lépp mu may wax léppam non mënuma ko ñàkk wax aminta bu ko wax kenn de parce que man daal vraiment sëñ bi wax na ko mais secret la c'est entre nous nangam nangam Aminta toog denc ñett benn fan ñaari fan ñetti fan su ñëwee <laughs> daal di gis kii nu mu tëddee kan lay gis sax kan la Ndiaye ana Ndiaye ñëw na <laughs> lépp su koy la Aminta kan la sax Baadaam wala Dukaara toog ak moom def nii raga ju daal di wàccee def kii kii na ko mais sëñ bi yow soxna daa daa mel daa am loo bëgg a wax de mun noonu du dara sax de du dara. teewkat ba jeg daan euh. mu ne ko soxna si yée yow xam naa la am nga loo bëgg a wax fefe nga toog ba caag non non du dara wallahi du dara sax du dara tawee daan na ko adduna dafa tërë ji adduna dafa doy waar xam nga yow yàllaa ñu boole gis nga ñoo ngi dikk de yow yàllaa ñu boole dañoo yàgg te vraiment mosuma laa nëbb sama dara mosoo moo nëbb sa dara te man li ma jaaxal sax mais li ma jaaxal du dara de mais mooy dañ ma wax ne daal moo ko kenn mu ko mais ma la mais mais attends yow ñaata at ñoo ngi ànd nekk xarit kañ mus est-ce que mus naa laa nettali dara nga ne ko non pourtant loolu sax mais xarit nga yàlla ñu boole tu sais xam nga commencé netti lay yaa ngi fàttali ko bis sangam yaa ngi commencé kii pourtant du dara sax de sëñ Mbay daal moom moo waxoon daal ne ma sëñ bi daal nee na nangam sëñ bi nee na mamalaaji nee na nangam mamalaaji nee na yonent bi nee di nettali ba mu mat ay 35 nettali xoolal xoolal courbe bu mag bi courbe cette courbe cette courbe croissante yow nga yow nga jël courbe décroissante jëli ca kaw di nettali di nettali ba mu capax ci suuf su ko defee ñu toog ba càgg rek coow la këri kaw lay jóge hmm? bàyyi daam génn ak waaye euh, euh, patron électricien bi liggéey ba neex rek mu mandat ko mandat bu naaj rek mu ne bu nangam de fekk gis nga kooku am na beneen copain bu nekk ci ruq foofu kooku nag moom mooy tàllaaru réew mi kooku génn dem ca grand place bi wax ko jël taxeem dem sofra ko wax ko fa seeti nijaayam ba dëkk fële ca fayu wax ko ko daal di jël taxi dem jaxaaw taal ko fa yépp daal di tas ci réew mi jël téléphone am woote yéen ngeen li xew a nangam woote kii sa waay na nga def naka mbiri ah gën nañ déggante ça fait ñetti at a ngi dégguma la waaye ça va naka mbiri alhamdulilah waaw diw nangam information ba su ko defee sëñ moo mere Mbaye Fall parce que moo ko nekk li Mbaye Fall mere Aminta Aminta mere Baye daal Baye gis nga indi nga une ligne de nooneel et de bañeel te du dara wax rek la alaa yama boro loolu la ko yàlla dimbale woon mu xam secret ba noppi denc ko ñun ñëpp nañ jàng loolu bi mu paree mun leen yéen ñi fi des bàyyi diw mu ne naa mu ne ko demal place sàngam yonent bi ne nga dem foofu foofu la sa mbir doxee bàyyi diw demal place sangam diw demal place sangam diw demal place sangam amadi baro mu ne ko labbayka mu ne ko jugal taxaw mu jug taxaw mu ne ko gis nga parasol bi ni mu tuumee tiimee bopp sa bopp bi mu ne ko yow noonu nga tiimee ñi fi nekk ñëpp nu ko ñëpp tiim gi leen mu ne ko nag du man sama sama Muhammad la mu ne ko lu tax mu ne ko mission bi gën a métti ci mission yépp Muhammad nee na yow Cees ci yow la daal mu ne ko lan la mu ne ko Cees nga jëm mu ne ko lu muy wuti Cees mu ne ko damaa bëgg la mu ne ko Muhammad nee na dafa bëgg laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah saf fa saf nee nañu mooy capitalu kéefër mooy nee nañu mooy capitalu bokkaale yàlla Muhammad nee na Cees moo war a nekk capitalu laa ilaha illallah Muhammadu rasulullah fa la jógee ñëw fii wàcc ci ci ci diggante police bi ak gendarmerie fa la nekk ak poste bi ci euh, ci seen école ah ah école urbaine foofu noonu dig digal boobu laa laa joxoon baro nekkoon histoire nettali nañu ñett ya dem fa def ba sikkar yi ak wasifa yi ak jàng alquran yi commencé di sonal tubaab ba fa nekkoon ba ab taalibeem may ko ab pàcc mu dem def fa affaire taalibe ñaan fa ay ñaanam mu tëdd guddi ñu won ko ne ko bërëb boobu du bërëb ñu toogaat ba ci kanam ku ñëw alxaaji góor a géy ca këri kaw la nekk daal di jël suufu kër ma walla ji teg ci loxoom mu ñëw ci guy gi def fi ay ñaanam jàng fii euh, fukki saytu yu ci kanam jàng fukk ci ginnaaw jàng ci ndeyjoor bi fukk jàng ci càmmoñ bi fukk jug taxaw jàng benn noonu la ko alaaji Muhammad Ndieguene waxee woon assuré ko dëkk bi yépp ba mu demee mu tëdd guddi ñu ne ko bërëb baa ngoog foofu sax la Muhammad wax ndax jàkka jooju nga xamante ni fa fa fa la mbir ma war a war guy gu mag moo nekk ci wetam muy guy guy guy kër Maam Alaaji bi mu njëkk fee tabax jàkka ci Thiès jànkeen boobu góor gi nee na kenn daan wax Thiès jànkeen lan daan wax mu njëkk fee tabax jàkka njëkk fee noddu njëkk fee liqaam njëkk fee jiite julli njëkk fee tubal yi nit njëkk fee lal manaanam wasifa moo tax ba yowmal qiyaama Cees jàkka ju fi am ak jumaa ju fi am ku fi wasifa rek al ciru alaa ma boor fekk ko fii mu tëdd ku fi zikkar ya turu yàlla mu fekk ko fii ku fi julli ci yonent bi mu fekk ko fii ku fi zikkar salaatu faatiha mu fekk ko fii parce que cër ba moom la yàlla joxoon moo ko njëkk def fii ci jànkeen gi Cees gi te boobu kat mooy mooy indi deuxième point waxtaan wi situation bi dafa metti situation bi y avait la situation politique de Thiès mu grave situation économique bu Thiès mu graaw situation religieuse bu Thiès grave situation sociale bu Thiès grave yépp dama koy talxiis rek insha allah et <laughs> ah. déet kii kañ mbay laa ko jël lii kan moo xam xaalis bu foo bu foo set ab du sëñ am ah. bismillah daa ni yéen a ah, yéen ñëpp àjjana ngeen nar a jëm la ilaha illallah muhammadu rasulullah àdduna doy na waar yéen ne seen association bi su la neexee sax ngeen tas doy na barke la ñu ay waaye adduna waaye dafa kontaan maamam la ñuy wax maamam la ñuy waaw ah. te da cee am cër nag bu rëy te Cheikh Omar maamam teg ci jasiré code Adama ay a fuuti taal wallaay ma ngok joxewaat nag sociale bi mu fi fekkoon xam nga ban la Thiès ñi ko peuplé woon peuple bu réfractaire ci l'islam la woon peuple bu hostile ci diine parce que dañoo nekk un peuple une conservateur conservatrice mooy ñan séeréer si ñoom la ñu fekk Thiès dëkku séeréer la Thiès surtout fii El Hadj Omar Ba wàccoon ci dëkku Thiès li ko wër yëpp Gumsaan ak Jobaas ak Ngunjaan ak Mangok séeréeru ndutt yi séeréeru noon yi séeréeru siin ñoom rek a fi nekkoon te séeréer dafa fonk culture am ak aadaam kon alaay man borom ñi mu ñoo gën a jafe ci àdduna beneen xeet mën nga jël tuubal léegi junni léegi benn séeréer mooy téeméer mooy junni beneen xeet benn séeréer tellement dañoo dëgër moo tax lu ñu xës ba dugg ñoo nga ca lu ñu xës ba duggul bokkuñ ca séeréer dafa dëgër parce que dañoo gëm seen affaire te seen affaire dafa ànd ak preuve en preuve dañuy toog ba bi léegi jël seen kii rek seen muy taw ñu génn seen kii liñ sol waa di sol seen laafa laal nii rek mu arrêté ñu toog ba caag jotaay bi neexu leen ñu ñëw ba ci wet di jël laaba jubale ko jotaay bi mu taw taw bi nekk bii rek waaw ñu toog ba caag rek toog fii ba caag bi seen jotaay neexu leen ñu yebal ñetti jaan ñu ne caraax bii jaar bi bii jaar fii jotaay bi tas ñëpp dem séeréer lañu def loolu am nañ seen sunguf yoo xam ne fu ñu ko laal jeex na day tàkk te du tàkkee doo ci xëppee ndox mu gën am nañ seen yeneen xam-xam yoo xamante ne ñoom ñoo ko moom xam-xam nag soo àndee preuve day day grave day dafay dafay dangereux parce que day day am expérience boo ko tax théorie ñoom li ñuy def dafa am pra dafa am ay affaire da ngay jël sa léegi teg di bëgg a rendi gis ko xar mi wow kong nga rendi ko doo ci gis benn toq dara fu dafay dafa yóbbu nit pour mu gën génne ko ci loolu dugal ko ci leneen problème bu rëy la mat borom peuple bii la amaloon problème ñoom la waroon a waxal ñoom la waroon jëflanteel ñoom la waroon a waar ñoom la waroon indi ci diine keneen ku dul gën yombale tubaab sax moo gën a yomb ñii la amaloon affaire peuple bii la amaloon affaire mooy situation sociale bi su guddiwul woon dinaa ci dugg ba mu gën a leer parce que ñoom suñuy mbokk lañu séeréer ñun bi mooy lan Thiès dafa am luñ fi nattoon dafa am position géographique bu doy waar Thiès loolu moo tax américains yeeg tubaab yi ku ci nekk ci ñoom di reyante ngir am baasu Thiès bii loolu militaires yi xam nañ li may bëgg a parce que Thiès dafa am position géographique bu doy waar ci wàllu guerre position stratégique la tey jii Thiès foo fi toogee am na ay réew yu bari ak ay zones yu bari mën nga taxaw bombarder leen ñoom duñ la mën a jot. ci diine gars yi daan ne comme Thiès c'est une ville carrefour Thiès c'est une parce que amul fenn fooy dem Sénégal lu dul jaar Thiès ñu ne kon Thiès. lañu war a def capital weddi yàlla mhm. parce que duñ ko fi defee weddi yàlla gi dina wesaaroo ci réew mi ndax Thiès day nekk pôle bi affaire bi nekk fii di centré di dem comme rond kii jaar fii kii jaar fii kii jaar fii lépp nekk biir Thiès moo tax cathédrale bi gën a mag ci euh, Afrique de l'Ouest mooy bii Sainte-Anne église bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest mooy bii loolu ça signifie beaucoup de choses ci ñu xam histoire pourquoi ñu bàyyi Dakar pourquoi ñu bàyyi Diourbel pourquoi ñu bàyyi Kaolack daal ne Thiès la ñuy tabax cathédrale bi gën a mag ci Afrique noire pourquoi parce que dañoo bëgg nekk Thiès nekk capitale christianisme li ma ngeen li ma bëgg a wax kon kooku mooy situation religieuse bi mu nekk mu def situation économique bi iqtisaad yi lan mooy situation économique bi mooy Thiès c'est ville carrefour dégg nga Thiès ville comptoir la pourquoi parce que dafa am côte bu bari dafa am côte mooy géej bu bari Thiès am na Mbour am na Kayar am na Jifeer am na Jiwaalo am na euh, euh, euh, Pout am dafa am côte bu bëree bëree bëri bëri soo gisee Pout la fa nekk ci fruit kenn xamul lu mu toll. soo gisee fii sunu dig-digal bi xoolal fii ba euh, euh, fandeel suuf si dafa nooy sol joor moo fi nekk sol boo xamante ni loo fi bay mu bi dégg nga am nay montagne te montagne fu mu nekk rek ay teraanga nga yàlla yi massif de Thiès ak yo ca yo ca des yëpp am na phosphate Thiès kii ak bi nekk fii si yoon Dakar bi allukaan am na chemin de fer day génne xaalis am na ay usine day génn xaalis am na intellectuel day day génn xaalis kon loolu mooy situation économique bu Thiès Thiès ville la boo xamante ni kenn du ko minimiser parce que y a beaucoup de potentialité xanaa ma borom yi la fekk mu def la situation politique situation politique da boole situation sociale ak ak situation situation religieuse ak situation économique soo ko boolee moo la jox situation politique parce que politique bi yii yëpp moo ko intéressé koom-koom mi peuple bi ak diine ji moo moo moo intéressé le politique politique bi mooy ñiy gérer administration loolu moo tax Thiès garawoon parce que dafa nekkoon euh, ville boo xamante ni ci histoire am ville bu musa dëgër bopp la Kajoor fi nekkoon ak ay ay ay ay ñu dëgër bopp ay bañkat ñoo mës a nekk Thiès ay borom xam-xam ñoo mu a nekk Thiès ay politiciens ñoo mës a nekk Thiès ay ñoo xamante ni du ñu nangu mukk moo gën xoolal ñun ñii nekkoon Maroc sax ak étudiants yii ñii ñoom Kalla ñi xam na li may wax. soo demee université bu Dakar wala nga dem Maroc gii sax soo fa demee suñu xoolee daal ne monsieur vous êtes Thiessois ñu ne ah méfiez-vous de lui su ne Thiès gi dëkk rek ñu ne wattu leen leen ay grévistes lañu ay tojkatu xeer lañu ay xeexkat lañu ñu bàyyi. ça c'est la c'est mooy situation politique bu Thiès alaa jamat lii la fekk mais wuy leen ma ndax lii lii est-ce que est-ce bu propice la ci nga mën a woote ci yàlla ci lii ngay xamee lan la alaa jamat boro liggéey ci Thiès fii ci lii yii ma leen wax ni ci ngeen koy xamee ñoo xamante ni su leen neexee léegi ñu ne fër naaw nga war leen woo ci yàlla ñoo xamante ni su leen neexee léegi nekk jaan nga war leen woo yàlla ñoo réew dëkk boo xamante ni am na ñu am doole nekk ca France décidé ni fii lañ bëgg a def capitalu seen diine te ëpp la doole ëpp lay pexe ëpp la mbooloo mën laa faagaagal léegi nga fekk dëkk boo xamante ni ay terrain nga fa nekk ba fees dell chemin de fer a ngi fii ay usine fii phosphate baa ngi fii massif yaa ngi fii àll baa ngi fii mbay maa ngi fii nga bëgg a woo ñooñ ci yoon yàlla yombul dëkk boo xamante ni ña fa nekk ay rebelle lañu de nature soo ne Cees waa nga rek ñu xam ni bañkat nga nga war koo woo ci yoonu yàlla parce que fierté parce que kajoor kajoor la parce que ba bawol la parce que bañkat la maama laaj ma bor li lii la fekk bi mu ñëwee ñii ñëpp mu xeex ak ñoom xeex ak ñoom xeex bu wér xeex boo xamante ni jamono daf koy bind ba yomal xiyaama bi mu ñëwee gaa yi ne ko sa moromi sëriñ yi fi mu sa ñëw yëpp seen bàmmeel yaa ngi nii xoolal mu xool ne ko fi diw moo xool ñu ne ko diw di natt ba mat ay 132 sëriñ ñu fi musul ñëw ñëpp di jéem a woote diine fii lañ mujjee ci ba suñu parti yi lañ mujjee suñu jaan yi mat nan leen suñu nangam wax xanaa yoon borom ne leen ña fi daan ñëw pas-pas moo leen fi indi woon man ndigal ma fi indi maa ngi ñaari arme yoo xamante ni képp ku wuyu am ci teraanga àdduna ak alaaxira képp ku wuyu si nga nga nga fexe bëgg am ay pexe yegg si ci man sama bii dina la cor baa bi massacré la ñaar yooyu yan la woon benn bi mooy kurusam indi kurus gi kurus gi moo nekkoon armam bi nga xamante ni ci la daan waxeek yàlla lu mu ci yàlla yàlla def ko danaa ñëw ci loolu ba ngeen xam ni lu doy waar la loolu ci moom beneen arme bi mooy xisbu sayfiyu di ngeen dégg toujours ñu koy jàng sayfiyu da leen dégg naan sayfiyu sayfiyu sayfiyu moom la yàlla jëloon secret bi def ci dënnam ba nga xamante ni ab jaasi la joo xamante ni day tourner ci moom day tourner rek lépp lu ko jege lu dul yàlla rek mu coro ko gaa yi yaakaar ni ñi daan ñëw ak kii fi ñëw benn nañu ñu song ku song rek dee ku song jaas ji cor ku song leeru kurus gi jàpp la ku song mbiri daal sa kaw ku ñëw bëgg sax soppeeku doo am doore ndax leeru tur yàlla bi nekk ci moom ñu nekk ci loolu di nekk ci loolu ba ci ak ñu ne ah def nañ daal ñëpp daan ñëw ak kii fi ñëw bokkuñu de kii am na lu mu àndal de te li mu yor mu ëpp doole suñu pangol yi déggu déggoo leen ma de li mu yor moo ëpp doole suñu pangol yi ñun ñun euh, ñii xàmbale ñi wax ñii kii séeréer fangul lay wax comme demee puut noonu la demee woon dugg fa commencé wax ak ñoom gaa yi commencé nakk-nakkal ñu ne ko ñëwal ñu dalal la fekk néeg boobu ñu ko duggal ku fa dugg doo fanaane dee mu def fa ñetti fan ubbi bunt bi daal di taxaw ñëpp daw waaw ñu ne ko ah ñun de bëgg nañu dugg ci diine waaye dara baaxul mun leen mun leen réew mi yëpp yéen leen jox fruit jeex na loo leen bay mu ñor te bu ñoree dina neex firi bu nekk firi ko firi ko jële mooy pour gi door fi jóge ba yoon ak yàlla moo ko fa ñaanal mun leen ñaan naa ko yàlla yàlla def na ko léegi nangu na ko ñoom ñëpp ñu bàyyi sukk daal di ashhadu an la ilaha illallah wa parce que gars yi lay ñu ne la eh sa waay diine nga moo wér waaw ñu la ñoo ngi nii ñoo ngi nii sunu jur yaa ngi dee ngi dee noor lan nekk nag warta taw waaye na taw léegi bu dee yow dëgg la ñëw ñëw acca na taw lan na taw léegi bu dee li ngay dëgg la na taw xam nga bu dee góor yàlla nga loo yor ku bañ sa bagage tooy nëbbal wallahi alazim góor yàlla yi loolu la ñuy wax ku bañ sa bagage tooy nëbbal soo naan allahumma mag ñi xam nga lan la def ci salaat julli ñaar rakkara def ñu seen loxo yàlla def ñu bëgg dara bal ba tàkk gi ci lii la nekk ci lii la nekk di xeex di xuloo di reyanteel di góorgóorlu ba mag ñi mujj gi ku ci nekk ñëw sama mam nee na bari na ñu tuub kéemaan yooyu moo leen tuubloo waaye mu ne bari na ñu tuub kanamam ala jaxat borom moo leen tuubal kanamam kanamam muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffari rahmaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan lan la ci yàlla teg siimaahum fi wujuuhihim siimaahum seen tampon ya fii wujuuhihim moom seen jëyam soo leen xoolee rek xam ni ñii ñu am cër lañu soo ko xoolee xam ni kii lañ ko war a teral sama am nee na mag ñu bëri dañ daan ñëw xool ala jox ma boro rek gis kanam gi jëbi mel ni dañoo jël jant teg ca noonu la meloon bët ya di tàkk ndax cofeel ci yàlla sikkim ba rafet xar ci digg bi kanam nga yaatu di kanam saalum saalum piir ñuulaay ba di briller cër ya mat sëkk mu def daanaka ñaari mètre bu ci nekk soo ko gisee xam ni kii cëru yàlla góor yàlla piir la mu sol yëreem yu weex tal lam ya toog toogaayam boobu nga xamante ni lu mbooloo bari bari bari su toogee boppam rek ngay seen lu mbooloo bari bari suy dox boppam rek ngay seen alaaj Ahmad Baro maam alaaj moo demoon na ba mu digg la ilaha illallah gis nga sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam billahi lu mu ñu wax dëgg la te li li dëggal li yonent bi indi mooy wëllu yii seen maam Alaaji Muhammad Ndieguene moo nettali ci gémmiñam sunu nopp yi ñu dégg ko mu ne Alaaji Ahmad Boro dem na fii di jullee ab néew ci Madina Fall tàngoor woo métti métti métti métti métti boo xamante ni nit ñi kenn ku ci nekk ñemewu la dem ndax tàngoor soo moom nee na bi góor gi songee yoon nee nañu dañoo gis kaalaam gi mu yoroon daal di daal di naaw ba ci kaw jaww ji tiim nii di di ànd ak moom di ko di nekk combat wo da nga yëngatu par force di nga yëngatu ñëw da ngay yëngatu billaahi maam ji nee na kaalaam gi billaahi nee na mooy naaw nii ci jaww ji di dem tiim ko ba mu àgg mat na faa àgg nee na loolu du baax ñëpp di ko gis nii mu ne tey la tey la wax fii waaye démb kenn ñëwul a tudd ala def ma bor turam sax tu kenn rax ragal ko ndax wilaaya bu nekk ci moom turam tudd ko wóorul turam góor gi rek la wax. xam nee na fii la taxaw ñëpp génn gis ko mu kaalaam bu tedd di tiim ko di ko keral ba mu àgg ñëpp teg seen bët. xam nee na keroog nit ñi dañuy yuux di daanu comme ñu ñu amee rab di say nee na ca saa si am na benn dox bu doon faj ca ginnaaw mu rëcc. ba mu jugee mel ni dañ ko yebal ci alaaji Fat Baro soxam nee na mbindeef mi ñu gis ay baxara sol baxar ba mu tojee nopp dox bi nee na deret ji dafa sar ci beneen beneen nopp bi ñu takk yóbbu te loolu ñu ngi ko gis mu wàcc nii ci asamaan si li ma di baax du baatin zaahir la parce que fii la am démb 36 yàggul góor gi ci loolu la nekkoon parce que gars yi dooy jëflante ñoom da am lu wér soo amul lu wér dañ lay laaj soo laajul toroxal diine toroxal dañ lay laaj preuve góor gi ci loolu la nekk di tuubal gars yi sama nee na da ngay ñëw xool ko rek sama nee na da ngay ñëw rek xool ko rek daan ne ko góor gi bëgg naa la de billaahi maa laaj ne loolu lañ ñu daan wax nee na soo toogee ba ci kanam ne ko waaw waaw lan moo la def nii lu tax nga mel ni nit ñi yow nit nga comme nit ñi mais am na lu nekk ci yow lu nekk ci nit ñi sama nee na maam laaj ma bro daan ne la ah ma ne damaa nekk ci diine ju ñuy wax l'islam mu ne ko waaw ku bëgg a def mel ni yow nu muy def mu ne ko xanaa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga ne ko waxal ma ma wax mun la ashhadu nga ne ashhadu an la ilaha nga ne an la ilaha illa allah nga ne illa allah wa ashhadu nga ne wa ashhadu wa anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah mun la dugg nga mun la dama sangu nga sangu ñu xotti wat daal di wat daal di jël tur bu bees jox la ne la ati ñëw ñu dem jàpp di julli ji commencé nga dem ba ci biir li ko daloon dal la nga ne ko ah maa ngi pratiquer de waaye am na lu def ci biir de mooy tasawuf am naa ni am nga leneen loo yor am nga beneen ngite loo ci suuf mbaquus mbaquus moom bëgg nañ ci mu ne ah ragal naa de wirdu tijaan la lu wirdu tijaan mu ne wirdu suba wirdu ngoon wasifa benn ci bés bi xadaratul sax di bëgg yonent bi ba faw di sax ci moom di julli ci moom di bëgg waa këram ñett yi waaw ah, jox ma ci ma ne ak bismillah talal sa loxo may naa la ndigal soo xëy suba nga wérdu suba astaghfirullah téeméer salaatu fati téeméer laa ilaaha soo ngoonee nga def noonu nga nekk ci loolu ba mujj ñooñu nekkoon na ma yàlla jégal ay fàqamaan ak ay wuyyu ak ay band yu ñëpp ñoom ñëpp ñu mujj nekk ay ay wulyu dem wacc fii ala jax ma borom dem songu àll bi dem songu yéefari dem songu ñu weddi yàlla wax ak ñoom ñoom jël li leen ala jax ma borom tibbaloon ci leer jox ko ñooñu ñoom ñëpp ñu bokk wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah c'est Mamadou Mbor lii la def ci Thiès lii la doxal ci Thiès problème yii la dajal ci Thiès lu nekk ci ay fitna dajal sama mamalaaj Mouhamad Ndieguène moo nettali ci gémmiñam sunu nopp yi dégg ko mu ne nit na dee ci jaxaaw gi ba am ñetti fan kenn ko sang ko sang kenn du ko jullee mu ne dem leen seeti góor ga fële saalum saalum bu ñuul bu rafet bi nekk fee dem leen seeti ko suñ ko waxee sama maam nee na mooy takk ndigam dox ak tànkam ba jaxaaw nee na dem seet fan la waaj a nekk mu ne mu fekk ko ak nam soppee ko sang ko defar ko mu ne gas suul ko maam laaj Muhammad nee na yéefar yi ak ñu dul jullit mu ne ñoom lan daan ñuy jullit ñoom lan daan boole ci benn sëb di leen suur wax na ma place bi sax waaye du ma ko wax ndax léegi gars yi dëkk nañ soo ko waxee seen doom dootuñ fan dootuñ fañ dañ gaa yi fa dëkk soom nee na ma foofu yéefar yi ak jullit yi ñëpp fa leen daan boole ak ñi ñi jaamu xurum nee na benn sëb la woon benn jaanaat la woon maam laaj bi mu ñu leen fa la ñuy ñu ne fii mun leen mukk fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ñii dem aljana kañ ñooy bokk nekk ñii dem feneen dem bokk fa ñu nekk ci la ñëwee fii xotti suufam waroon ci dëkkal ay njabootam daan ne def naa ko muy sëgu jullit yépp ku am sa néew ci ci jànkeen yépp indi fii ñu denc moo tax fii amul ku nekk ci région de Thiès fii région de Thiès amul ku fi nekk daf samaam nekku fi amul amul réew mi Sénégal amul ku fi nekk daf samaam nekku fi amul amul amul nga xam ko nga ñàkk koo xam nga ñëw di ko aamul amul ñépp lañ fi denc seen maam fii parce que mooy premier sëb yi nga xamante ni jullit yi ñoo ko moomal seen bopp maam Haaj Muhammad nee na Haaj Muhammad bor moo ko jëkk def fii moo xeex loolu mais loolu ku la ko defal da nga ko mën a fayati yow kii war a dem fële parce que jëfi fële rek la def yow nga war a dem aljana ñu boole la ak moom benn bàmmeel ça signifie quoi moo ko xeex maam laa ji nee na mu ne am na jamono peste moo fi amoon feebaru peste c'est la peste nga xamante ni ci kañ gaa yaa ngi toog naan kañ yeeg yu demee noonu la peste feebar bu bon la bu gaaw a nga xamante ni sa yaram yëpp day def ay deret di kéeg yu demee noonu sama maam nee na mu ne bu njëkk soo diyaawante tubaab bi dañuy gaaw lakk la koo mënti doon ndax histoire dafa doy waar doy waar mag ñi dañoo baax waaw bàyyi diw bàyyi diw bàyyi diw bi ñu dee tubaab bi dafa ñëw taxaw ne da leen nag sama wala sama moom nee na góor gi keroog dafa génn fii jël ndigam takk bu mu dëgër ñëw taxaw ne ko billaahi wallahi wa tallaahi sa pas-pas ak sa dogu ak sa sa bu sa kilifa ga nekk ca kaw moo tax nga bëgg a lakk nit ñi waaye ñii seen dund dañoo waxoon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon seen lépp maa ko yor kenn du leen sang parce que dañuy wàlle kenn du leen laaw parce que dañuy wàlle kenn du leen laal seen dara parce que dañuy wàlle yow yaa wax loolu yaa yéen médecins yi waaye ñun waxuñu loolu mu ne ko soo juumee ba lakk ko yaak moom yéen laay boole lakk yow dama lay lakk yow ñu ne ah mu ne yow tubaab bi xam ne alaaj ma boro kaful kafuluwul mu puus sa maam nee na alaaj ahmad boro din sumi dalaa ji takk ndigam ba baax dem songu le pestiféré campest ba sangu ko man duma ko def sangu ko sangu ko kenn jàppale ko moom dong moo ko sang moo ko sang génne teg ko ci biti tiim ko moom dong mu jullee ko gën gas suul xam ne liñ fi naroon lakk ci ay jullit kenn xamul nu mu toll ñun dañuy indo ba ñuy lakk lox ñun ñi lakk dañ lay jël def la en quarantaine moo ci njëkk soo dee ñu incinéré la pour sa microbe bañ a lakk kenn maam la maam laaj ma borom ne leen yéen bu na fee yéen compris yéen yéen médecins yéen wax loolu waaye ñun wax ñu loolu bàyyi leen ma comme day wàlle bàyyi leen ma ma sàng ko comme day wàlle bàyyi leen ma ma sàng ko comme day wàlle bàyyi leen ma ma jullee ko comme day wàlle bàyyi leen ma suul ko ngeen xool ndax dinaa dee wala du ma dee téeméeri at ak fukki at ak benn la dund tubaab yi doon wax ñun ñëpp dee nañu ñi doon wax ñun day wàlle dee nañu moom mu toog ci dund ak njabootam ba tey jii yàlla fayal moo tax lislaamu Cees amel na ko njukkal bu rëy benn góoru nit yàlla mu mag mag mag moo ay jamono Cees tàng lool métti mu mu mu wax ay nit ñu ñëwoon ci moom di ñaanlu mun leen billaahi wallaahi tallaahi yàlla xamal na ma ci xam-xam bu xamante ni dara du ko dindi ne feek Cees joxuñu njukkal njëgi du ñu am jàmm mukk mu ne ko lu tax mu ne ko la fa góor gi liggéeyoon te ba tey jii feeñagul xamuñu ko sax moo tax feek joxuñu leen cër du ñu jàmm ci musiba rek la ñuy wax waxuñu ko def ñu wante keneen nit yi yàlla te du ma tuddoon turam ñëppay def nii fi damay bañ a tudd turam ngir moo tax te xale yi dañoo mën Mhm. lépp lu ñu wax dañ koy peese kon loolu moom mooy liggéeyu El Hadj Ahmed Baro ci kaw Thiès yaa ngi ko yàlla fayal fayal ñu ko ci zahir fayal ñu ko ci baatin waaye beneen point bi mooy bari na nit yàlla bu def liggéeyam ba pare ñam ko wàccee yàqu ko bari na koo xamante ni bi muy dee milliardaire la waaye tey jii soo demee kër ga ay boro fa nekk xaalis amatu fa far pourquoi parce que. kam moom alal ja liggéey na sonn na waaye ña ko doon dañ ko yàq fooy nañ ko caaxaane nañ ko waaye gàcce ngaalaam alaaj Muhammad Njegéen gàcce ngaalaam alaaj Muhammad Njegéen sa baay na sa baay lu Muhammad dañoon fële ca Madinatu Munawwara ci fukki at ñett billaahi daj yow dañ ko sa baay daj na ko fii sa lu mu waxoon Muhammad waxoon na ko démb sa baay lu ñu Muhammad wax nañ ko ko fii ci jànkeen ji sa baay lu Muhammad sonnoon sa sa sa sa baay sonn na ko fii waaye li sa baay liggéey yëpp ba nga ñëwee yàqoo ca dara tilima na ca dara tilima euh, euh, euh, wàññiwoo ca dara lépp da nga yokk defar ko ba mu gën a rafet su demul ñëpp dem njëgeen su fi bàyyi woon li fa laa jox ma boroo wàccoon dugg ci yeneen i mbir ñun ñii suñu juddoo ca la ñuy nekk suñu gëm la woon àdduna àdduna la ñuy gëm suñu gën a gëmloo woon matériel matériel la ñuy gëm suñu gëmloo woon jamono jamono la ñuy gëm suñu gëmloo woon jigéen moom la ñuy gëm suñu gëmloo woon am pecc moom la ñuy gëm waaye li alaaj ma boolu di liggéey yépp li muy foor foor li muy baax baax alaaj Muhammad Ndiéguène lépp téye na ko moom dëgër ci loxoom bu tuuti boobu li jamono di yëngu yëpp gaa yi wër adduna bi di ko toj waaw sëriñ yu yu yu ñu ñang génn ci jamono ànd ak seen i seeni ak seen i feem di di rajaxe fu nu lakk moom mu toog fii ba jamono yëngoo xam nga lu mu wax gars yi suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu ko jóg mooy istiqaama ihdina siratal mustaqim xam nga lu tax parce que bàyyam moo ko assuré moo ñëw fii mu mu mu ko mu taxee mu ko laa bay mu ne ko mu taxee mu ne ko mu ne mu taxee mu ne ko laa ko pap mu ne ko mu taxee na sax di sant yàlla mu ne ko bàyyi alhamdulilah mu ne ko murtaxi mu ne ko labbayka mu ne ko murtaxi na ngeen am pas-pas bu wér ne diine ji Muhammadu Rasulullah doon jaamu ca Makkatul Mukarrama ak Madinatul Munawwara billahi moom ngeen di jaamu fii ci kër Mamaraaj murtaxi mu ne ko labbayka papa mu ne ngeen xam ni sunna sa Muhammadu Rasulullah doon dund ca Makka ak moom Madinatul Munawwara moom ngeen di dund fii ci kër Mamaraaj mu ne ko alhamdulilah papa mu ne ko moo taxee mu ne ko labbayka mu ne ko gis nga tariqa ba Cheikhu Tijaan doon joxe ca loxoom bu tedd ba mu ne na leen wóor na ngeen am yaqin ne moom laa leen jox te moom ngeen di yor ba kër yow ma xiyaama mais li kuñ ko wax koy jëmati qu'est-ce que tu qu'est-ce lan ngay wëri ji lan moo ëpp lii ne l'islam ak tariqa Cheikh Tidiane lan moo ko ëpp càmm na lan lan ne ma lan wax ma ko wan ma ko indil ma ko indil ma produit fii léegi ñu jox la bu authentique moo tax ñu njëgëneen di ay orthodoxe orthodoxe ki xam lan mooy orthodoxie donc c'est des gens de de la source ñoom ay aslu yoon lañ source rek coo lee bari waaye soo demee ci biir xol la ca nekk ci yàlla kenn xamul lu mu toll moo ca fees dell zaahir bi nag mën naa mel nu nekk waaye ndono li dafa foor ndono li mooy lii alaaj Ahmad Baro waxoon alaaj Muhammad Ndieguene waaw te cër yëpp yàlla jox na ko maqam yëpp yàlla jox na ko wilaay yëpp yàlla jox na ko xam-xam yëpp yàlla jox na ko teewul moo nga toog rek daal di cër cëy jërëm waxoon na na ko moo taxi moo ko labbe ko mu ne ko billaahi wallaahi tallaahi lépp li ma yàlla wan ci ci ci ci ay may nee naa ko mu dencal ma ko ba yowmal qiyaama wallaahi azim feeñu ne fii sunu maam Muniru Ndieguene moom lañ tuddee alaaj mu feebar nekk ci hôpital bii ci dixième feebar lool mu feeñu ko ne ko muniru mu ne la bayka mu ne ko yow feebar nga te yaa ñu sonn fii te fii ñu nekk fii amul feebar amul coono ñëwul ñëwal mu ne ko at mu njëkk mi ma fi def rek la ma fa jaamu yàlla yàlla ma koy fay tey jii ba ba ba jii te jeexagul mu ne ko ñëw leen rafet rafet waxal njaboot gi nan rafetul seen biir te def lu baax parce que fii moom bay naan lépp ba mu leer nañ xam nga yooyu suñ ko yàggoon a wax njaboot gi mais lu ñu neex lañuy def mais yooyu yëpp du ñu yóbbu xam tax moom du ñu yóbbu moom alaaji Ahmad Boro parce que moom ci yar xolo suñu moom xolo moom alaaji Ahmad Boro su génnoon léegi ci xabrom bay ñëw fii ñu é eh, sama njaboot ñu ne ko naam mun leen àjjana ngeen jëm yëpp du tee du fajar jote ñu dem julli ji jàkka ja maa la ko wax du tee du fajar jote ñu dem julli ji du tax ñu jéggi jabar du tax ñu jël alalu jàmbur du tax ñu fen du tax ñu jëw du tax ñu rambay parce que moom ci yaay moom laa la wax ma ne du ñëwoon bëgguñu cee génne ñu ne ko maam demal tëdd ji maa la ko wax demal tëdd ji lañ koy wax sa foofu neex moo tax ñu lu ñu jàngal mooy istiqaamatu sax ci jaamu yàlla ba keroog ngay dee yanum ci yàlla su ko defee yëf yaa ngoog góor gaa ngoog dimension am réy na yàlla may ko cër yëpp jàng na alquran ba mu al alquran jàng xam-xam yëpp mu xam ni des na mu dem songu yoonu tasawuf te tasawuf googu dafa nekk ci deretam baayam cheikh Mouhamadou Ndiéguène cheikh Omar Fouti moo jógee Fouta ba Kasaas may ko wird wax naa ci 2STV wax naa ci RTS ne leen loolu amul cër bu ko ëpp ci réew mi ñëpp a ngi dem ba Kassas di jëli euh, ba Fass di jëli wird ñëpp a ngi dox réew ba réew di jëli wird Cheikh Omarul Fouti mi nga xamante ne mooy xalifa Cheikhu Tidiane ci kaw suuf ci Afrique noire dox ak tànkam dem ba Kassas may samaam wird cër mënu koo ëpp soo gisee ñu toog waxuñu dara noppi dañoo doylu suñu neexoon ñu jot rajo yi toj réew mi di wax lu ñu neex waaye doyloo tax parce que mamalaa ji nee na ku séddu da ngay gëmm Cheikh Omarul Fouti radiyallahu taala anhu Sha'ban la juddu mooy weer wi nekk ci la Cheikh Omar juddoo dix-septième jour ba ba mu juddoo keroog bis bi ko yaayam wasilee ci fajar bi yaayam julli na fajar kii moo set kii moo teel a set nen kii moo yiw kii moo teel a baax kii mooy batul piir nag kii moo doon Aminatu ak Fatimatu nag wax dëgg yàlla kii moo doon Aïsatu kii moo doon Xadijatu jur doom avant fajar ah nga julli fajar loolu neex na waaye Cheikh Omar ñu dem ay fan weeru koor dugg puuta yëpp mujj gi suñu ñëwee duñu bëggee xam ndax weer wi génn na wala dog jot na wala noonu fajar jot na dañuy xool Cheikh Omar su yàbbee ween wi ñoo xam ne fajar jot na su laajee ween wi ñoo xam ne koor gi jot na nga xam ne foofu xale boobu teel naa woor waaye waaw jàngoo ka ak a bëri doole moom waliyu bu am doole allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mu ngo xam nga ñun ñi moom ñoo waxtaan ci tariqa bi waxtaan ci histoire bu njëginante waa waxuñu Cheikh Omar loolu c'est inadmissible loolu histoire nangu ko kenn mënu ko ñeme wax Cheikh Umar radiyallahu anhu nee nañu keroog bi mu juddoo ba am juróom-ñetti at ci la mokkal alquran karim Cheikh Ahmed Tidiane ñaata at la mokkale alquran juróom-ñaari at Cheikh Umar xoola mokkaloon na sax sept years waaye dafa am teggil ci Cheikh moo tax mu laa dañuy juddaale mokkal na naan dañuy naan dañuy jàng moom la ñuy wax <laughs> yaay yaay tontu am na ñu may wax. Cheikh Umar nekk xale. maamam laa tudd. kii soxna Maguette mooy ndeyam. Hmm? Maguette Abdourazaak Abdourazaak soxna Aminata Dia. Aminata Dia. Fab Dramé mooy yaayam. dégg Fab Dramé. asta taal mooy yaayam asta taal Amadou Amadou ak Cheikh Omar bokk benn baay. moo tax ma laal maam mu jóg Cheikh Omar sama maam ci lu wér moo ko nee nañu Cheikh Omar am huit ñu ñëw di laaj ca daara ja bu nekk loo bëgg Cheikh Omarul Fuuti yi ne man ñetti mbir laa bëgg ñetti mbir nekk ñi naan ceeb laa bëgg ñi naan dëxin kër gu rafet laa bëgg ñu naan soxna su rafet Cheikh Omar ne ñett mbir laa bëgg ñett ñett ñu ne ko yan la mu ne damaa bëgg a xam-xam-xam yépp mooy un deux bi mu ne damaa bëgg a dem makkatul mukarrama ñetteel bi ñu ne mu ne damaa bëgg ziyaare Sayyidina Muhammad te ko doon laaj laaj ba xamul boobu Makka xamul Madina mu dem ca sëriñ ba ne Cerno xale yëpp laaj naa leen ñii ay dëxin lañ wax ak ceeb ak ay laaj ci rek xaa ko waaye mu am na ci benn xale boo xamante ni Makka la moo xam man xaw ma luy Makka ak ma te xaw ma luy Madina bu njëkk bi moom xam naa xam-xam yëpp la wax. Cheikh oh, sëriñ bi woo mu ñëw mu ne ko yow xam naa jàng indi parce bi nga ñëwee di dal dama laa bindal baa ne siin nga ne ma Cerno lan mooy baa bul dem baa ne ko waxal baa mu ne baa mu ne ko waxal siin mu ne ko déet luy baa waaw tomb baax bi nag lu tax lu ko fi tax a jóg waaw dëgg ci kaw nag lan la baa ngaa laal siin gi laalal baa cerno xala jàpp ko di ko laala yu ndaw yi di ko laal cerno ba yàgg ne ko yu jàngi la fi gone gi lay jàng indiw la fi Cheikh Omar nag baa bi mooy tomb bi tomb bii mooy leeru yonent yàlla Muhammad tomb bi mooy nangam nangam commencé di wax di wax di wax di wax ñu ne koy jàng indiw la fi yow da ngaa bëgg a moo tax mu teel dem yoonam Cheikh ne ñett yi laa bëgg gis nga lii lii lii rek conférence boppam la ñett yi xam-xam dem Makka dem Madina ci xale bu ndaw moo tax xale bu nar a réussir nangoo jàng ku nar ëllëg dara dangeen ngeen da ngeen nangoo jàng yow ko ngeen jàngu ñii ñuy wax ñëpp dañoo jàng alaajam ak borom dara indi ko woon tënk ci lu jàng jàng mi moo ko ubbil buntu Cees gii moo tax ci Yàlla Muhammad tànn ko su jàngul woon du am loolu Cheikh Omar yi li mu am yëpp jàng ko may jàng leen yéen ñëpp jàng leen jàng leen jàng leen jàng leen te bu leen bokk ci accompagnateur yi bokk leen ci crème bi bokk leen ci irik bi les meilleurs élèves examen yi gars yi def yëpp léegi nekkatul moyenne examen quota la dañ naan trente deux mille BFM lañ bëgg trente huit mille bac soo amee onze fekk trente deux mille yi mat na doo jàll moo tax di nga gis élève boo xamante ni dina am moyenne bu baax ci bac te du jàll parce que affaire du du nekkatul moyenne waaye quota la kon c'est c'est seulement les meilleurs qui passent ce monde là c'est pour les meilleurs et les ñi gaaw ak ñi àlle ñoo ci jariñu kon yéen ñëpp góorgóorlu la ngeen gaaw ngeen àlle dégg nga Cheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu euh, dem na Makkatul Mukarrama am fa ay cër yu bari dama bëgg nit ñi xam li tax ñéegi fonk waa kër parce que ki ñu fonk dafa jara fonk parce que dafa am cëram su ma ñëwee léegi di ngeen xam ni Cheikh Oumar du morom Cheikh Omar dafa am juróomi mbir yu mu am yoo xamante ni amul benn wëluy bu ko am moom dong moo ko am moom Cheikh Omar taal moom dong moo ko am ne ma yàlla fi mu nuyu benn bi mooy Cheikh ñoo ngi ko defalee tarbiyaam ñoo ngi ko defalee tarbiyaam ci Makka ak Madinatu Munawwara dafa dugg Makkatul Mukarrama wàcc Makka dugg maqaama Ibrahima dajeeg Cheikh Mouhamadul Ghali mu nuyu Cheikh Mouhamadou Ghali Cheikh Mouhamadou Ghali nuyu ko Cheikh Mouhamadou Ghali ne ko ne ko maa raw Cheikh Mouhamadou ne ko am naa sa yóbbante mu ne ko jox ma ko ñi xamante woon nañu waaye ñuy soog a gisante ñuul ku kii weex tàll am naa sa yóbbante ku la ko jox Cheikh Tidiane ku ko jox Muhammad ku ko jox yàlla waaye nag na dara kenn du ko am ci lu yomb koo gis mu songu adduna ci yombate billaahi du am dara Cheikh Omar moo ngi nii cër bii yàlla ko jox cër bii yeneen dëkk la cër bii Cheikh ko jox waaye def na ñetti at ci kanamu Cheikh Mouhamadou Ghali ca Madinatu Munawwara di ko bayal di ko liggéeyal di raxas ay doomam di toppatoo ay njabootam di soqal ay waa këram nekk ci buntu këram di ko toppatoo di ko defal lépp ba mu xëy bés Cheikh Tidiane feeñ Cheikh Mouhamadou Ghali ne ko jox ko yëbam soog ko jox noonu ma jox lu leer laa la di wax mm-hmm. mooy Cheikh Omar Fouti ki ko moo ngi bokk ci ahlu bayt rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cheikh Mouhamadul Ghali Chérif la loolu mooy wane daraje Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane ñi ko warul ñëpp waa kër Seydina Muhammad lañ mbii fañ daan ko toog sama genre bii nga xamante ni miir bi sax la ci ginnaaw xamoo ay xut bu ñoo ko toppoon ñoo nekkoon ay taalibeen Cheikh Tidiane bokkoon na ci Chérif Cheikh Mouhamadul Ghali bi nee nañ sax doom bàjjenam am na ñuy wax loolu ñetteel bi yi Cheikh Omar am te moom rek cheikh na Tijaani radiyallahu taala am ci boppam moom moo jox ndigal cheikh Omar cheikh mu jottali cheikh Omar li mu ko jox yépp ci ay may ak ay ko moom mooy sama xalifa ci Afrique noire yépp kooku bi mooy cër bi ko yàlla jox ak maqaama jot na li mu jot mooy sayyiduna Muhammad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 loolu cër la ñetteelu ñi juróomeelu mbir mi mooy Cheikh Omar Fouti sëriñam Cheikh Mouhamadul Ghali daan na taxaw ci kanamu Sayyiduna Muhammad lu tollu cinq heures de temps di ñaanal Cheikh Omar am kon sa taalibe bi gërëm doo bu war a taxaw juróomi waxtu di la tagg di la ñaanal yow nga taxaw juróomi waxtu di ko ñaanal ci kanamu yonent yàlla Muhammad loolu Cheikh Omar Fouti rek ko am loolu moo tax Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu bi mu jógee foofu Cheikh Mouhamadul Ghali ne ko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na sa daraja bi nga doon wut yàlla jox na la ko jox na la ndigal ci ñett ci woote ci yoonu yàlla Allah wal irshad mooy gindi nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim waaye jox leen ndigal ci jihaad xeexal yàlla ci kaw suuf moo tax jihaad du n'importe qui moo koy def waaw benn bis maa ngi dégg ci rajo bi benn waaye buy wax di gaaral xam nga am na ñoo xamante ni wallaay waruñoo wax waaw di wax sax di jéem a tuutal Cheikh Omar ngir yëkkat sëriñam ma ne ko du daal sëriñ dafa amul ndigal la ci jihaad loolu rek la mais du problème ku sañoon sa bopp bopp bi ñu dagg ko ci yoon yàlla mais sa sëriñ ñaan na ko ba sonn yàlla bañ yàlla bañ na ko Cheikh Omar laa ko jox loolu kese la tu n'as rien compris moom sax ca di bëgg génn far yàlla mu maal ko wallaahi Cheikh Omar dafa bari daraja dafa bari wilaaya heure boo ko fontoo rek mbir daal yàlla ñu koy sopp rek ba keroog ñuy dee moo ko loolu moo tax Cheikh Omar def li def yëpp ci maqaamu jugee ardul Hijaz doxe fa song Afrique yëpp dellu Fuuta ngir wax ak ay mbokkam wut ay arme wut ay bagage ngir mën a dem xeex ak yéefari ñoom ñëpp woo leen ci yoonu yàlla ci diggante boobu wëlbatiku bi mu koy jógee Makkatul Mukarrama dem Madina ci la dem Kasaas may seen maam Modou Ndiéguène wirdu Tijaan te Cheikh Umar ku mu may wirdu da ngay am parce que dafa am juróom-ñetti mbir yoo xamante ni moom la wuli yu di di am Cheikh Umar nee na yooyu yëpp yàlla jox na ma dëggal fii li mu wax min kulli ma naalal fata qad niltuhu wal mar'u yabqa ba'dahu husnu sana fa in amut faqad tanaahat lazzati wa kullu shay'in balagha al-hadd intaha wa in ahush faqad saahabtu dahri aaliman biman tawa min sarfihi wa man tasha jeex na mujj dundam lii la mu Cheikh Omar doon wax ak ban kàddu fa kullu ma fa'ala al-jalilu fa huwa al-jamilu loolu rek lay wax fu mu toll luy yàlla def baax na loolu loolu du waxu waxu kuy wax de waxu góor yàlla la lu yàlla def rek ma na nekk n'importe qui moo koy wax déedéet ku yàlla ubbil moo koy wax seexu Omar nee na lépp lu ascam di wut yàlla yàlla jox na ma lépp mu ne nag waaye nag li ci am solo mooy nit voyage nga voyage nag soo àggee garage da ngay taxaw taal boobu moo ngi tàgge boppam muy daal li ma wóor mu ne su ma yàlla dundale mu ne yàlla defal na ma teraanga te loo gis dafay jeex ndax Muhammad dem na waaye billaahi su ma yàlla euh, faatee tamit mu ne na nañu xam ni maa ngi ànd ak jamono te duma tàggoog moom ba yoma xiyaama moo tax ba tey ji gaa yi gis Cheikh Omar nii fii dafa ñëw ci guy gii guy gii guy gii guy gii ci pénc mi fii laa wax Cheikh Umarul Fuuti dafi ñëw yor sakkosam bu ndaw boobu ak yetam fii maa maa ko wax waay waaw te ñëw fi mook mook mook Cheikh yan rajalan nee nañ saal bi sax ku fi ñëw xam nan la ñaw ku fi ñëw xam nan la xam da leen dem ci saal bi dem ci xabru bi da leen fa dem bërëb yooyu da fay dem gis nga sooy romb foofu ngelaw yi la romb da ngay baax ngay dox sa tànk suuf di baax suñ la yónnee bul dem ci boutique bi demal boutique penc bi sooy jënd cere bul dem fii demal fee sooy dem may ga dem billaahi laa wax ro gis nga dox yooyu ngay dox am na ay leer yu génne ci xabru bi ci diggante xabru beeg saal bi di naaw soo juumee ba noyyi ko dootoo mooy yàlla billaahi yooyu ay may yoo xamante ni xabru ba moo ci gën a garaaw xabru ba moom soo demee même doo amul looy ñaan sax dama toog rek toogal toog toog toog ba sa kii dem nga jug dem sa yoon la fa nekk ci may yàlla rek ko xam ma ngo ma ngo Cheikh Omar yooyu mooy yan may yi soo jàngee xisbu sayf yu ba ca biir da ngay dégg Cheikh Ahmad Tidiane di wax naan allahumma irzuqni qalban xaashi'an xaadi'an daari'an wa aynan baakiyatan baakiyatan wa badanan saxiixan saabiran wa yaqinan sadiqan bilhaqi sadian ah wa tawbatan nasuhan wa lisanan zakiran wa hamidan wa imanan sahihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa ilman nafi'an wa waladan salihan wa sahiban muwafiqan wa sinan tawilan fil khayri mushtaghilan bil ibadati al khalisa wa khuluqan hasanan wa amalan salihan mutaqabbalan wa tawbatan maqbulatan wa darajatan rafi'atan wa imra'atan mu'minatan ta'i'atan muy fukki ñaan ak juróom ñett Sébikotane nee na yëpp yàlla defal na naan ko waxta mën na am insha allah beneen bis dina am ñu waxtaane may yi yàlla may Cheikh Omar muy juróom-ñetti may yi nga xamante ni soo jàngee saytu yu ba ca doy waa di jeexal ca kaw avant allahumma la tumsini zikraka soo jàngee allahumma inni muqirun bi ni'matika fa tammim ihsanaka ilayya fi ma baqiya min umri kama ahsanta ilayya fi ma mada minhu soo ko jàngee ba noppi te ngay dal ci allahumma rzuqni li nga jàng juróom-ñetti ñaan juróom-ñetti mbir yoo xamante ni Cheikh Omar ñaan na ko xanaa ma jël ñaar rek wala allahumma rzuqni qalban xaashi'an boobu ak pain bi may ma xol bu ragal yàlla ta nga may ma soxna su baax peut être ñaar yooyu day na juróom-ñett la qalban xaashi'an xaadi'an daari'an wa 'aynan baakiyatan bët buy sotti rangoñ ngir yàlla Cheikh Omar am na ko yàlla wa badanan saxiixan saabira yaram bu wér bu mën a jaam yàlla wa yaqinan saadiqan fas-fas bu wér ci yàlla waaw bil xaqi saadiqan fu gisee dëgg rek yuuxu xam ne lii xaqiqa la saadiqan fa tawbatan nasuuxan tuub gu sax bu yàlla sellal bu yàlla nangu wa lisaanan zaakiran làmmiñ woo xamante ni du tàggoog yàlla mukk fu mu toll moo ngi tudd yàlla lisaanan zaakiran wa xaalan wa imaanan saxiixan ngëm yàlla gu mat sëkk gu wér waaw wa rizqan xalaalan tayyiban wërsëg wu bëri ta ta ta tabe ta ta te dagan risqan xalaalan tayyiban waasi'an bu tey wa yaatu bu noppi dagan waaw risqan xalaalan tayyiban waasi'an wa ilman naafi'an xam-xam bu bëri tey jëriñ xam-xam bu bëri tey da nga ñaan xam wa ilman naafi'an wa ay doom yu baax yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp yal nañu ko yàlla defal ñun ñëpp wa waladan saalihan wa saahiban muwaafiqan ay àndandoo yu wér c'est très important waaw Bill Gates fay te gën ko jàppale fa mu daan na ma wax ne ma Bill Gates bi ñu ko laajee moo ëpp alal ci àdduna moo prince de Brunei bi ñu ko laajee lan moo tax nga réussir sa àdduna mu ne parce ñi ma sama encourage moo moo garaaw ay dox laa laa àndal ay kat ñoo laa àndal sama encourage ñoo mën wa wa wa wa saahiban moo tax fan sinan tawilan fan wu gudd fan wu gudd nag du ay at xam nga la la c'est l'œuvre mooy sentèm waxtaan bi après la vie est l'œuvre mooy fan wu gudd fan wu du ay cinquante ans ay soixante-dix ans ay quatre-vingt-dix ans yéen déedéet mooy jëf di nga jëf sa dund même bu dee deux ans la nga jëf ko mu baax rafet yàlla gërëm ko kooku mooy fan wa sinan tawilan fil xayri mustaxilan bil ibadati al xaalisa fu fan wu gudd ci yiw ci lu baax ci lu yàlla gërëm mustaxilan bil ibadati al xaalisa yaram woo xamante ni fu mu toll moo ngi jaam yàlla waaw wa xuluqan xasanan jikko yu rafet waaw waaw wa xuluqan xasanan wa saxabu fa sinan tawilan fil xayri mustaxilan bil ibadati al xaalisa wa xuluqan xasanan wa amalan salihan mutaqabbalan jëf ju baax ju yàlla nangu yal na ci yàlla ñu ñëpp wa tawbatan maqbulatan tuub bu yàlla di nangu wa darajatan rafi'atan daraja bu rëy ci yàlla wa imra'atan mu'minatan ta'i'atan gis nga foog la daan léegi wa imra'atan yàlla may ma soxna soo xamante ni mu'minatan ku gëm yàlla la ta'i'atan di topp jëkkëram moom la tëjee moo tax dafa am solo wa imra'atan mu'minatan ta'i'atan yàlla ñu ci yàlla defal yéen góor ñi yéen jigéen ñi tamit yàlla may leen ay borom kër yoo xamante ni dañuy nekk ci tànku sunu maam Cheikh El Hadj Omar kon maam Mouhamadou Ndiéguène Cheikh Omar moo ko may wér Cheikh Omar mooy kii borom wilaaya bi borom cër bii ki nga xamante ni asamaan ak suuf xam ban la ci xam ban la ci gën a ban la ci gën a miin ban la ci gën a maîtriser ban la ci gën a xàmmee ruqi asamaan yi ni mu ko maîtriser maîtriser ko yu suufi ruqi suufi ni mu ko maîtriser maîtriser ko ruqi asamaan yi ni mu daan jàngale nit ñi noonu la daan jàngale jinne yi am ci taalibe jinne moo ëpp li taalibe jinne su jàngale waan ba tàkkusaan mu wérdu wérdu ngoonam ba noppi day toog jinne yëpp génn ci géej gi toog Cheikh Omar di leen waar di leen may wérdu di leen jox ijaasa di leen teg ci yoon di duma ñi ciy def ay jubadi di leen gindi def lu bon di leen teg ci siraatal mustaqim di di leen jàngal déeru kamal di leen jàngal xaj bu sayfiyu ba timis jot mu dem su ngoon jotaan mu war a def laasimam Cheikh Omar day dugg ba ci biir géej xeer wa ci gën a suufe fa lay toog ngir mën a teewlu def wér du laasimam Cheikh Omarul Fuuti mooy ki nga xamante ni heure bu génnaan di dem li muy ànd ak ci ay jinne moo ëpp li muy ànd ak ci nit fukki junni ci ay nit la daan àndal te loolu leen daan àndal ci jinne ak ay rawxaan moo ëppoon doolu fukki junni yoon Cheikh Omar mooy ki xamante ne su ñaanaan yàlla yàlla def léegi su waxee yàlla def léegi su kontaanee yàlla kontaan léegi su meree yàlla mer léegi su génnaan taxaw fii noor ak nawet la yemale woon su ñaanee yàlla léegi mu taw léegi su ñaanee yàlla léegi mu sedd léegi su ñaanee yàlla léegi mu tàng léegi su kontaanee yàlla wane ni kontaan na su meree yàlla wane ni mer la lii mooy ay ciru Cheikh Omar Fouti te kat dañ koo tënk ci moom la parce que def na ñaari exposition ci Cheikh Omar Fouti kon xam nañu war a wax ci moom. Allahu akbar. wa shaykhu shaykhuna Omar al-Fouti. wa shaykhu shaykhuna Omar al-Fouti. khalifatu aarif al-jalil. Cheikh Omar Fouti. Cheikh Omar nee na. li ma miine asamaan noonu laa miine suuf mooy borom dege bee na ñëpp def nii ñu màggal Omar Fouti imam Ahmad Baro nee na wa cheikhu cheikhuna Omarul Fouti al xalifatu wa aarifil jali salaam mat na barkal jërëjëf Fall barkallah kon yëf yaa ngoog yàlla nañu sama borom dimbali salaam baax na mat na faal mat na mat na fekk mu toog ma ngoog kon yëpp yaa ngoog yàlla nañu yàlla dimbali suñu àdduna suñu alaaka yàlla taas ñu ci barke ñi nga xamante ñoom lañu waxtaan euh, li ma daan waxtaan wax ci sama waxtaan moom laa leen di wax te insha allah duñ ko duñ ko trahir mukk suñu waxtaan même bu dee El Hadj la ñuy waxtaanee wala Cheikh Omar wala Mame El Hadj Ahmad Baro ñoom ñëpp yàlla moo ci yëpp yonentee ci yëpp parce que ñoom yàlla ak yonent rek lañ ko am insha allah ba faw loolu duñ ko trahir mukk insha allah adna duñ ci yóbbu xaalis duñ ci yóbbu puukar duñ ci yóbbu yëkkati sunu maam duñ ci yóbbu li ci def tamit mooy ngeen xam bu baax yéen ñi fi teew di ma déglu ñëpp ngeen xam ne heure boo leen déggee ñuy wax El Hadj Ahmad Baro bu leen jàpp ni sëtam mooy wax ak moom moom jigéen du sëtam ak taalibe mooy wax ci moom ñun bokkuñu dara ak moom ay taalibeem lañu alaj moom taalibe alaj xamdalala te duñ ko waxee tamit bu leen bu leen yaakaar dañ leen koy wax pour ngeen pour ngeen ne kii njëgeen la sant bu ko mu dem yóbbu ko may jëlal doom bi ah suñ bi yéen da ngeen ñëw da ngeen ñëw yéen war a war a leen mën a yëgle nii yéen ci ruq bi ndax ñu mën a wàññi degré waxtaan wi yàlla ah dégg naa jërëjëf Fatou Ndiaye dégg ngeen ah, nag conférence bi leen du dëgg sunu mag ñi ñëw nañu sunu kilifa yi ñëw nañu. dégg naa waaw waaw waaw moo di sëñ sëñ daal kon <laughs> dafa mel ni waxtaan bi tënk na boppam parce que lii ñu doon waxtaane wax naa leen léegi ci sama jeexatul waxtaan ne leen suñu doo leen déggee may wax alaaji ahmad boro alaaji mohamad diin alaaji mohamad boro alaaji amul dikk ci wax c'est pas pour wax leen ne parce que suñu numéro sama papa njigéen laa sant moo tax ma ci man non non dañoo nekk ci crise des valeurs te valeur yooyu bi ci gën a am solo mooy crise de repère nit ñi jeunes yi yooyu xamatuñ fuñ jëm dañuy tëllëx tëllëx rek di naaw di dem nii lu ñu dégg ri suñ déggee ni am na sëriñ bu bees bu nekk ñu daw suñ déggee ni am na benn waaye buy taalawu fee ñu daw suñu déggee ñu am na kuy wane yàlla fee ñu daw suñu déggee ñu ne am na ku am cër fee ñu daw xamuñ fuñ jëm koo ci laaj sax danaan la man xaw ma sax lu ma gëm man lépp laa yooyu lañ lay wax tellement ils sont désorientés léegi nag dafay ñu toog ñu jël des exemples vivants wala des exemples proches des exemples vivants wala des exemples proches yoo xamante ni du nekk lu euh, phénoménal ci yow mais ay nit ñooy dégg la ñooy xam ñoo xamante ni seen deret moo ngi nit sa wet kii sëtu alaaj Mouhamed Ndieguene la sëtu alaaj Ahmad Baro la ni kii doomam a ngi duudu mii sëñ Muniru ko jur sëñ Muniru alaaj Moodu alaaj Moodu alaaj Ahmad Baro ñu wax la alaaj Ahmad Baro wax la alaaj moom Ndieguene nga xam ni euh, fa ndox daan saa soo demee fekk fay tepp tepp na nit jaxasoon nañu perturbé wu nañu désorienté wu nañu naxekat yi bari nañu usurpateurs yi fees nañ réew mi arnaqueurs yi escrocs yi te ku nekk moo ngi sol mbubbul islam ver ni ko ba mu mel ne lu lu yiw la taxaw te mënoo leen dara parce que ils sont euh, euh, armés euh, am ay milices am ay jeunes ñoo xamante ni xamatul dara on a sectionné leur servel drogué seen xel jël paaka jam ci seen xalaatukaay yàq leen seen adduna yëpp yàqu ñu ànd ak ñoom taxaw ba kenn mënu leen a song kenn ñi mënu leen a attaqué parce que soo leen attaqué ñu attaqué la léegi nag dafay war duñu toog kenn duñu toog kenn mais ñu jël des exemples concrets teg ko ñun dañ leen dañuy jël exemple rek dañuy ñëw exposé yu ku élagement bor teg fii li ngeen ciy def ñun duñ leen ko wax yéen soo leen jógee di ngeen xool ku ci nekk jikkoom fan la toll ak pas-pasam fan la toll ak li yonent bi daj ci fitna seen maam daj ko fii ci Thiès ba tey ji l'islam sax sapp Thiès Thiès di capitale religieuse du Sénégal parce que li fi nekk ci tarixa amul fenn Thiès di ville carrefour Thiès di ville économique Thiès di ville politique ville rebelle ville difficile seen maam malgré toutes ces difficultés là et tout li mu daje ci ay obstacles yëpp mu xeex ba tey ji laa ilaaha illallaa sax sax ku daw ñëw li dox ci Sénégal yëpp fii lañ ko essayé yi muy mouvement religieux muy mouvement politique muy mouvement citoyen lu mënti doon ci àdduna soo bëggee xam fii lañ lay indi soo ko fi doxalee mu dox mu réew dox ci réew mi gouverneur bu ñu bëgg a yóbbu Dakar fii lañ lay indi ba natt la soo réussir Thiès ñu yóbbu la soo wasu sax ministre ngay doon Zakaria Diaw ngi ak ñeneen ak ñeneen soo réussir Thiès fenn dootu la tëj Sénégal dëkk bu mel noonu nag ku fa toog ba saxal fa dara kenn mënu koo dindi alaaji mat borom dund fi cent onze ans kenn dindiwu ko alaaji moom jigéen dund fi cent sept kenn dindiwu ko mu ñëw dem wàcc fi doomam ji mu am fi fukki at ak ñett muy alaaji mu niiru kenn mënu koo dindi nga xam ne luñ fi sax luñ fi saxal dëgg la loolu nag exemple yooyu lañ bëgg ngeen jël ko xam ni àdduna bi jaxasoo na mais am na ñoo xamante ni ba tey ji duñ génn seen ligne de conduite ligne de conduite bi mooy lii ñu mag ña yàlla ci seen maam kenn mënta wax alaaji ahmad borom indi naa leen ba dal ci wiraasaam alaaj mun ndig lim ci def kooku waxtaanu boppam la mais am na leneen lu ci xew alaaj mun ndigam ñun ñëpp jàpp nañ du dee wala boog ba mu dee tamit waxoon nañ ni kenn du ko doon tellement wilaaya ju rëy ji cër bi maqaama gi xam-xam bi baatin bi force bi charisme bi personnalité bi nekkoon ci moom waaye xamuñu ñi ko waxoon xamuñu mu jël sirru ba nekkoon ca moom baayam joxoon ko ko baayam mënul joxoon ko ko mënul Cheikh Omar joxoon ko ko mu jël ko def ko ci doomam. alaaj mun jigéen dama leen wax wax xam nga loolu dinañ ci dem ci rajo yi waxtaan ak moom leer adduna bi yëpp ko parce que ren la alaaj mun jigéen am 13 ans ci biir suuf 13 ans mooy ahadul 13 mooy ahad 13 ans mooy ñett fukki at ak ñett yéeneen ci bi def ca Madinatu Munawwara dem Makka ñibbi ci triomphal sëñ Mounir de présent ci xilaafa alaaj moon jigéen alaaj moon jigéen ku ko doonu semaine doo nit semaine bi ëpp na benn fan am na ñoo xamante ni fii xoola fii lañ taxoon décrété ne du xaalisu man xaalis ban la ci sax jaal mi njaal mi su jeexee kër gi tas am ñu wax ne déedéet suñu tënjee ba noppi mu jeex am ñu wax ne déedéet ñetti at la su toogee ñetti at rek daal di jeex affaire yi daal di tas lépp éclaté ñu am fukki at ak ñett tey ji léegi yëpp gën a tàkk saal yokku na dégg nga jumaa ja jàkka ja defaraat nañ ko mbaar ma yokku na xabrom ba soo fa demee xam ni wuli yu pire ku mérité lii moo ko tëdd sëg ya defar nañ ko soo ñëwee fii ci jumaa ji nag moom da ngay ñun ñëpp léegi ku ci am gan bala ngaa am jàmm ne ko sëñ bi kañ doxantu nga doxantu waale ba bi daan waaw sëñ bi tey ñoo am ci jumaa ji waaye nga xool ko ndax lampe ya rafet na vert weex ba rafet na liggéey ba rafet na lépp na lu a am solo nag kooku zahir bi la baatin bi mooy tey la wasifa yi gën a yokku kooku ci œuvre bi la œuvre bi c'est pas seulement le matériel il y a aussi le spirituel et c'est plus important tey la wasifa yi gën a yokku tey la xadara yi gën a tàng tey la sikkar si gën a riir ci dëkk bi amul woon ci dundam tey la ñi jël wérd ci njaboot gi fii jëluñu wérd bi muy dund xale yi toog nii ñëpp presque ñëpp kii jël na kii jël na kii jël na kii jël na jël na ñii ñëpp ku ci nekk moo ngi waajal moo ngi daas kurusam gu rafet di wàjje jigéen ñii toog ñii nga gis kii jël na kii jël na kii jël na ñi ngi des a ngi waajal xale yu ndaw kenn amu ci vingt ans jël seen mbiru salaa salaa di ko jëfandikoo amoon ci jamono maam kooku dafa bokk ci œuvre alxaj déedéet baax na baax na baax na baax na ma rek na baax na kooku dafa bokk ci œuvre sëriñ ñun ay matériel alaaj mu nuyu lañ ay matériel am lañu bu dee ñun la tamit day dellu ci moom parce que matériel am lañu lu ñu def liggéeyam lay feeñal insha allah lépp ci la gën a jëw xam-xam yokku na gaa yaa ngi nii Mamadou ñëwee nii doomu alaaj mu niru la c'est DRH de la RTS 1 foofu kenn du fa teg dox kenn du fa teg ko amul personnalité kenn du fa teg ku ñu corrompre kenn du fa teg ku loxo ku loxoom setul kenn du fa teg ab naafur kenn du fa teg ab con kenn du fa teg ku amul moral bu baax amul déedéet nit ko am ay antécédents ay bagages yu sew ak di taxawaale kon kenn DRH yow directeur général sax yaay kilifaam parce que moom il fait partie des ressources des e, wala ko directeur général kii muy directeur am moom parce que c'est le directeur des ressources humaines ñii directeur de l'information ñii directeur de logistique kii li gën a jafe moom lañ ko jox mooy nitu RTS yëpp yaay yaa xam ci baax fii yaa xam ci baaxu ko yaa xam ki ñu war a yégal yaa xam ki ñu war a wàcce yaa xam ki ñu war a yokkal yaa xam ki ñu war a wàññi yaa xam ki war a dem Dakar yaa xam ki war a dem New York yaa xam ki mën a couvrir lii yaa xam ki mën di couvrir lii kooku dinañ ko jox yambar mu mel defar say jikko xam sa bopp xam fa nga bokk soo ne Mamadou Ndiéguène adduna bi yëpp sagal na faamu Ndiéguène billaahi laa la wax bi may nekk lycée bi moo nga foofu boobu moo ngi présenté journal damaa naan dem foofu gars yi naan sa waay sama ji koo xamante ni dafa yiw am kersa di sofyanke ba ci biir journalam sax da ngay da ngay seetlu ni mu ni mu ni mu amee kersa du siggi sax daan ko xool nit ñi suy suy kilifa du ñëwee su lay laaj daanaka soo indee sax ardeur da ngay mujj sedd ndax ndax tegginam c'est ça yooyu mooy mbir kon moom yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla dolli suturaam dolli teraangaam bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ànd ak xaritam di léppam nga xamante ñoom ñoo àndoon seen jeunesse malgré tout cela tey jii ba jamono wëlbati ko tamit ñoo àndaat bokk seen lépp kii ku ko bëgg fi ngay jaar kii ko bëgg fi ngay jaar loo bëgg kii xam ko bu ko wax kii loo wax kii kii doo ko xam loo wax kii kii doo ko xam maa ko wax c'est des amis intimes c'est des alter ego kii mën naa teewal kii fenn kii mën na kii mën na jël décision ci place kii kii mën na jël décision ci place kee te liggéey bu garaaw la ñuy def moo ñii dañ leen ñaanal yàlla bu baax am na lu ñuy def ci kër gi yéen mënoo leen ko xam yéen li leen mën rek mooy yéen ñaan ils ont ils ont ils ont bloqué beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont éclaté ko mbeleral il bloque tout teg lépp ci yoon ñu jóge ci benn source comme ni ko américains yi defe Amérique soo gisee ñu fort loolu la une bonne information et une centralité de l'information benn source rek lay jóge mooy Obama jeex na moom mi xam na li may wax c'est un homme de communication kon tabarakallah kontaan nañu baax yaag sa mbokk yi nga àndal waaw tabarakallah waaw njaboot bi ah waaw xale <laughs> leer na waaw li li leen di wax rek mooy ñu góorgóorlu bu baax te loolu sax xam naa ni peut-être sunu mag Mamadou ngi nii euh, xam naa ni yàkkamti na waaye man dama bëgg cër boobu mu mu mu defal ni ko non ñun xam nañ la xam nañ la te yow dañ lay tudd foo nekkul te du loo ñu jox déedéet du loo ñu defal mais dañu xam ni dañu xale yii ñu bëgg ma yi jeunesse bi mu bëgg yow da ngaa bokk ci ñooñu. mooy nit ku am xoolal kii ñu lay waxee mooy directeur RTS di ko gëm. doomu gëm moo ngi jël mbaxanaam mi tegal ci kawam daldi kii léeg-léeg kaaram gi lay jël sànni ci boppam toog te kilifa la comme neexul sa dara du génn ci télé bi te moo ngi nii malgré tout cela tey la gën a nekk taalibe c'est l'exemple là moom lañ bëgg a jox tous les intellectuels yi bokk ci kër gi ne leen dem leen jàng ji am diplôme waaye bu leen ñàkk kilifa ba yow a xiyaama jeex na moom loolu loolu ñun loolu moo tax loolu moo tax ñu gëm loolu moo tax suñ lay tudd kii ñii xam na li may wax ñoom yaa xam ñii su ma lay doon ne en exemple doo fa nekk ku bokk ci yow du fa nekk te xam naa ni kenn du la ko yóbbante mais damay tudd di la wax ne leen képp kuy intellectuel ci famille bi di jàng wala nga nekk na nekk ingénieur wala nga nam na rek am nga yow billahi ñi mel ni yow ci famille bi ñëpp am ay cër suñ defoon ni nga def kër kenn waxu ko billahi laa wax te on a cela a des ingénieurs ay am mais il manque ce mooy cripté loo wax mu ne alaj mu ne lépp na tegu ci yoon lépp na tegu ci siraatal mustaqim lépp na tegu ci xilaafaam bii lu mu ci wax ñu def ko lu mu ci waxul baaxul parce que xam na ni même su amul moyen financier yi wala moyen social wala moyen économique bi xam na ni moyen spirituel bi mooy baatin bi ci loxoom la nekk lu mu avalewul bu baax mën na débuter nag tànn jër ñëpp dégg ko mais day mujj yàqu moom loolu am il a trop tôt compris ce message là ba mu ko comprendre ci la taxaw nekk ci loolu di ci liggéey kon mënul xale yi da war a wax ñoom même bu dee une minute la nga wax leen ñu dégg la kontaan xam ni ñoom ñëpp dañoo war a jàng parce que li nga am du dangaa toog fii da ngaa jàng sonn kenn xamuloo ñu toog ba caay dégg ci reportage ñu bind M L njëgën M loo njëgën ñu toog ba caay gis la ngay présenter journal ñu toog ba caay ñu ñu def la rédacteur en chef bu RTS nga xamante ni journal bi yaay wax ne génn leen nangam dugal leen nangam élément bi génn leen nangam dugal loolu ñu dem ba caag daan ne déedéet kii déedéet kii li ñu ko war a jox du loolu li ñu ko war a jox mooy ruu yi fi nekk yëpp ñu teg ko ci loxoom ruu RT ci ci loxoom la nekk moom ñu kooku c'est un exemple c'est un exemple ñun ñëpp ñu war koo roy muy muy ñi ñi jàng ak ñi jàngul ñoom bàcc ñu seet ñu wut xaalisam ñëpp soo gisee seen pas yi li ñuy wax fii lañ ko tibbee ku mel ni yow mii yow ñuy roy kon yal na yàlla barke lépp yal na yàlla doolu yi bu baax je crois que soo leen gisee ñu doxalee ñu doxalee su ma neexoon mën naa ko def conférence 30 minutes am naa feeñ ñi xam nañ li na wax. mënoon naa ko def conférence une heure de temps te du du leen neexoon tamit tamit ngeen def pause ma jëlaat ba fajar ba fajar du ma bàyyi waaye maa di fini pour wan sama xol wan leen sama yéene wan leen ne leen bi ngeen def sëriñ bi moo joxe kàddoom jox ñu ndigal ngir ñu jàpp ci. jox ñu ndigal ngir jàpp moo gën a tax ñëpp am pas-pas ñëw kon yéen it ñu leen a mu mënuñu leen a gërëm te yaakaar naa teewaayu suñu mag yi euh, rafet na te yaakaar naa ni dina am ay njëriñ yu bëree bëri bëri yàlla yàlla barke lépp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu jox ko rek moom it mu sànni kàddoom suñu paree ñu jox euh, suñu euh, waa association bi ñoom it ñu gërëm ñaanal nit ñi ñu soog ñaan lante ba beneen yoon insha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp ñu toog ñu sëñ Mamadou mu sànni kàddoom boo fi gaa yi soog a tëj na insha allah jërëjëf jërëjëf sëriñ Mor Talla euh, maa ngi doo lam joole la jootaayu islam la ñu toog nuyoo nuyoo islam nuyoo bu sent asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala